arrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxew defee ak yéen rek di koor gi tàmbalee ba léegi ñëwaat nan tey jii fas yéene àndaat ak yéen ngir dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor bi insha allah lépp rek jëm ci fas yéene dundal li nga xam ne moo tax moo tax taxoon boroom dëkk bi sanc dëkk bi te mooy li ko Sëriñ Tuubaa santoon muy jàngale ak yare ñi yëngatu ci muassasatu Wafa'i bi Hawqil Iman fas yéenee bay seen wàll ci tool boobu nga xamante ne Sëriñ Tuubaa daf ko sedde woon boroom daal mooti tey nag ñu fas yéenee dalal koo xam ne ci mbir mi la bokk comme niñ ko waxe woon ci bis bu njëkk ba ndax kuy sa waaju ñu ne sëriñ maam Thierno sëriñ maam Thierno sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Cheikh Awa Balla borom daal moo kon kooku ci liggéey bi la bokk kon bala ñu ko jox kàddu gi rek ni ñu ko baaxoo defee dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale xam ne tamit aslëf ci activités yi nga xamante ne mi ngi ci yëngutu ndax loolu dañu may ñu mën a xam kii wax kii waxtaan ak ñun lii muy waxtaane ndax xam na ko wala xamu kon ki ñu dalal tey ci bi mooy sëriñ Mouhamadou Amine Mbacke ni ma ko waxee mu sëriñ maam Thierno mu daar mu naan ni ko doomu soxna yépp baaxoo defee rek fi baaxoo jaarale doomi soxna yi foofu lañ ko jaarale mu jànge alquranul karim ci dëkk bu ñuy wax Anfe ginnaaw ba mu jóge fa dem koso di daara ju ju siiw ci gox bii nii foofa la jànge xam-xam ginnaaw bi la fa jóge dem ndakaar ci lycée Blaise Diagne foofee la jànge ba am baccalauréat ci atum 1986 ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci lycée Blaise Diagne la ko yàlla baaxe mu jóge fi dem France benn université bu nekk Paris mu dugg foofee foofee la jànge ba am maîtrise ci wàllu mathématique ba tamit ci biir France boobu noonu def na fa troisième cycle ci atum 1985 95 la dem États-Unis d'Amérique euh, ci Virginie moom tamit foofu am na fa benn diplôme bu ñuy wax MBA ci biir États-Unis boobu noonu foofu tamit liggéey na fa lu toll ci ñetti at ci lenn ci société yu mag yi nekk foofu noonu ci atum 1999 nag la am xalaatu dellu si fii Sénégal ngir lii nga xamante ne moom la ko yàlla baaxe mu man cee jëriñ réewam man cee jëriñ doomi réewam bi mu ñibbisee ci lañ ko nommé mu nekk directeur adjoint ci benn banque bu ñuy wax Citibank waaye foofee menn at rek xaj na la fa jot def la ñaari at ndax ci 2001 la xalaat ne war naa mën a sos yëfi boppam yoo xamante ne non seulement du ci jëriñ Sénégal yi doomu waaye africain yépp war nañ ci mën a jëriñ mu daal di sos benn institut bu ñuy wax institut africain pour la finance islamique naka noonu tamit depuis mm, mm, euh, deux mille dix ba léegi at mu nekk am na benn forum am na benn forum boo xamante ne dana ko organiser foofu ci dakaar nga xamante ne ku koy présider mooy président de la République du Sénégal at mu nekk moom mooy présider forum boobu ay ay nit di jóge fu nekk ci àdduna bi di ko teewee kon loolu ab tënk la ci lu gàtt rek pour ñu xam. kii kii ñu dalal tey li ñuy waxtaane ndax maîtriser na ko wala déet kon bu ñu ko joxee thème bi te mooy finance islamique moom mu ci yëngatu ay ati at yaakaar naa ne ku ko déglu tey da nga am idée danga nga jariñu ci lii nga xamante ne moom lañ ko jox kon xam naa ne ñu bàyyi xel bu baax baax ci lii nga xamante ne moom lañ waxtaane yaakaar naa ne bu ñu ko defee gis na ci jariñu ñu bàyyi xel tamit ne euh, li muy waxtaane képp koo xamante ne am nga laaj bu ci aju rek incha allah bu waxtaan bi jeexee loo ci am ci loo xamante ne bëgg nga koo leerlu dis na la ko leeral incha allah euh, ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, waxtaan yi nga xamante ne moo jàll képp koo xamante ne yittewoo nga seede yi soo jokkoo ak Serigne Khadim Diouf seede yooyu jàppandi na incha allah kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne bi ndax waxtu xaw naa xat di ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dhawi radwan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi fi daje euh, ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a sell euh, di tàmbalee suñu waxtaan ci ay kàddu cant cant yoo xam ne ñu ngi ciy jiital mbootaay mi nga xam ne moom lañ tuddee Al Wafa euh, di leen sant ci woo gi ñu woo ci jataay bi ngir waxtaanu diine lu jëm ci lislaam di leen sant itam ci jëf ju rafet yi ñu def ci seen dëkkub maam bi di dëkkub borom Daaru Muxti di dëkkub lislaam dëkk boo xam ne lislaam a tax ñu sos ko te ci dundal lislaam euh, kon nag buñ ci de jëf jëf mel nii ñun ñëpp liggéey boobu lañ war a bokk kon nag ñoo ngi leen di yëgal ne euh, am nañ ci rafetlu bu baax waaye fas nañ leen itam bu soobee yàlla ba ci sunu waar bu baax a baax ci fànn yëpp ñu ngi leen ñaanal itam yàlla fay leen gën di fay eh, ci barke borom Daaru Muxti eh, mi nga xam ne moo sanc dëkk bi eh, gannaaw loolu itam ñu àggale suñu nuyoo ci Baye Cheikh Khady bi nga xam ne moo fi toogal suñu Daaru Muxti di moo Serigne Cheikh Matiley Serigne Cheikh Seydi Mokhtar Mbacké bi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba di leen ñaanal ak di ko ñaanal euh, képp koo xam ne lislaam la fi nekkal yàlla may leen fanu gën a gudd lool ak wér euh, te may leen ñu àggale seen yéene ci liñ bëgg a liggéey lislaam li nga xam ne euh, ñu fi toogal loolu lañ fi doon dox ñu mate ko sëkk ba bay seen waar lu kawe seen jot insha allah di ko ñaanal bépp mbokk jullit noo ngi sant itam sunu ah, mbokki taalibe yeeg mbokk yeeg kilifa yi ñëpp ñi nga xam ne teew nañ ah, kon nag bisimilah kon nag thème bi nga xam ne ah, moo tax ñu teew fi tey mooy finance islamique arab yi di ko wax tamwilul islami yi am na ñoo xam ne sax banque islamique la ñu wax ndax yaakaar naa par nañu laaj tey jii rek bi ma dugg si am na ko ko laaj ne ma bi banque boo xam ne amul intérêt moom lu muy doxe banque ba lu muy dundee kon nag sujet la boo xam ne maanaam xew na li ko gën a war a xew ñu bari bari dañ bëgg nañu dañ kumpa nan la loolu mën a amee nan lañ mën a taxawal banque boo xam ne dana dox ci lu dul intérêt da ngeen xam ne euh, intérêt moom riba la suñu borom moo ko tere ci lislaam kon nag ngir waxtaane loolu danañ def suñu kam kàttan incha allah ci jotaay bi leeral leen Euh, liñ ci liñ ci man euh, ci euh, maanaam ci suñ kemt lay kàttan ni ñu koy defee itam maanaam banque islamique mooy banque boo xam ne day dox doxin woo xam ne dafa dëppoo ak charia banque islamique nag ci biir finance islamique la nekk ndax finance islamique moo gën a yaatu banque islamique finance islamique mooy lépp loo xam ne dafa laal finance maanaam boo nekkoon fii bëgg a dem du Dubaï jënd fa marchandise fay fournisseur bi dellusiwaat loolu ci finance la même bu jaarul ci banque kon nag finance islamique mooy li ko gën a yaatu finance islamique it am na lu ko gën a yaatu mooy économie islamique ndax finance ci biir économie la nekk léegi nag xëy na dañoo war a laaj suñu bopp ndax économie bi ñuy ndax li nga xam ne question bi nga xam ne ci li nekk mooy banque yi nga xam ne mooy doxee xam nañ dëppoot ak sharia mën nañoo gën a seet lu gën a sori mais ndax nañuy jëflante suñu muamalaat ndax dëppoon ak sharia lu gën a sori loolu ndax économie bi ñu nekk itam tëdd na ci tërliinu sharia kon nag euh, li nga xam ne euh, maanaam bunt yi nga xam ne moom lañ bëgg waxtaan ni ñu ko tëralee loolu lañu bëgg leeral li ñu bëgg tàmbale mooy leeral leen lan mooy économie bu dëppook islam bu ko defee boo déggee économie dëppook islam bu ne leeral finance bu dëppook islam wala banque bu dëppook islam dana leer sa biir bopp euh, gannaaw bu loolu jàllee ñu leeral leen maanaam mbir banque islamique yi fu mu toll ci jamono ji fan la tàmbalee ak toll ci àdduna bi ndax ndax euh, mën naa faj soxla yi nga xam ne moom lañ ci ak ak nu mu toll danañ ci leeral suñu képp lay kattan bu loolu weesoo itam euh, gannaaw jataay bi bari na ñoo xam ne euh, ay ay fuqaha dinañ jàng fiqh ak yooyu ñu leeral leen maanaam banque islamique fan la wéeru ci fiqh ci fiqh muamalat loolu itam danañ danañ ci détail suñ kam kàttan bu loolu weesoo itam ñu doog a dellusi ci question bi ma sëñ bi ne ma banque bu boo xam ne amut intérêt mi muy doxee nan lay gagné xaalis nan la mën a financer ay nit boobaa danañ jaar benn par benn ci produit yi nga xam ne moom la banque islamique yi joxe nga xam ne client bu dugg banque islamique ne damaa bëgg jënd oto wala damaa bëgg tabax kër wala damaa bëgg jënd marchandise fan nañu jaar ak yow ba euh, faj sa soxla ba nag mu dëppoo ak l'islam loolu bi Euh, danañ jéem a seet ndax li ñu wax lépp dañ ko yaatal ci àdduna bépp fii finance islamique toll waaye danañ jéem a seet ci biir réew mi fan la fi finance islamique toll ak banque islamique toll ak nan lañ ko mën a jariñoo ak ban rôle lañ ci mën a jouer bi nga xam ne moom lay mujj nag mooy li nga xam ne moo waral jataay bi ndax jataay bi day dëkk boo xam ne dëkkub lislaam la euh, mu am fi ay daara yoo xam ne dañ jàngale xam-xam xam-xamu diine am pas-pasu nit ñi di dund seen diine di ko xam di di ko doxe kon nag maanaam danañ jéem a saraa ci waxtaan ñuy waxtaan ci jataay bi euh, dëkk bu mel nii ak kër diine yu mel nii nan lañu mën a ban taxawaay lañ mën a am pour mën a dëgëral finance islamique mooy finance boo xam ne dafa dëppoo ak sharia ci biir réew kon nag ni ko waxee bi ñuy tàmbali maanaam banque islamique euh, mi ngi nekk ci tamwilul islamique maanaam euh, finance boo xam dafa dëppoo ak loolu lépp nekk ci biir économie islam euh, xam nga xam ngeen Sénégal réew mi la moo xam ne euh, lu ëpp téeméer boo jël juróom-ñeent fukk juróom-ñeent ay jullit lañ kon nag yàlla na ci ñoom ñu seet seen i ndoxin ak seen i mu dëppoo ak defini jullit te kenn ku ne seere na ne maanaam riba jafe-jafe la ndax ku nit mën naa jóg ne du mu jëflante ak banque waaye néewaa na nga mën a jëf lu am solo ci nu mën tolloo te maanaam jëf la woon jëf leen te woog banque wane woon jumaa ji dañ ko bëgg a tabax bëgg andi ay conteneur yi karo wala bëgg andi ay lamp ña ngi koy jëndee boo tut bu jaar ci banque du lijjanti ko kon nag jëflante ak banque man di ñàkk waaye nag jafe-jafe am na ci ndax boo jëflante ak banque faaw intérêt am ci te intérêt boobu suñu borom da ko tere dafa sax rëbb ñi nga xam ne dañu lekk riba kon nag jullit yi am nañ jafe-jafe foofu kon nag day daal doon fardu kifaaya ci jullit yi ñu jëm a seet système boo xam ne li banque di jariñ dañ leen ko mën a jariñ ba nag ba ñu dëpp ko intérêt loolu itam lu yaatu yaatu mën a doon ndax mën nañoo dem ba laaj ndax est-ce buñ fi defoon banque yoo xam banque islamique la ndax loi yi fii nag dëppoo naag banque islamique yooyu ndax euh, buñ taxalee banque islamique jëflante ngay jëflanteel bu nekk ba loi war ko àtte ndax. loi bi jël na en compte ne les banques islamiques la loolu tam xëy na lu ma a soppi la banque islamique boo ko bëggee taxawal ñi nga xam ne ñoo ne ci biir banque ba di ko liggéey ak ñuy jëflanteel ndax xam nañ euh, ndax formé nañ leen ba ñu mën a jëflante banque boo xam dafa dafa sharia ndax am nañ formation bu doy euh, maanaam borom xam-xam yi nga xam ne itam euh, borom xam-xam foxaay yi nga xam ne ñoo war a guider doxalin banque islamique ndax am na ci réew li gën a gàtt daal. maanaam ñu ngi ci boo xam ne euh, mënuñu ñàkk a jëflante ak banque ndax euh, réew jullit yi dañuy développé ne réew yi développé waaye nag banque yi ñuy doxee yi nga xam moo xew dafa am riba euh, te loolu problème la kon nag maanaam fardu kifaaya la ci ci ci réew mi maanaam société jullit ñëpp ci àdduna waaye réew jullit mu nekk kon kenn ku ne war ngaa seet responsabilité man ci am gar sa tànk ba mën a fexe ba finance bu dëppoo ak charia man fi am wax ñun sax nañ ci jële benn finance waaye ku jóg ne man kat dama bëgg bu may jëflante ak banque am am am lu ma bëgg ci li may jëflante ak banque waaye dama bëgg du bokk sharia nga am foo mën a dugg ba def ko kon nag loolu loolu moo waral waxtaan bi euh, kon nag li may tàmbalee moom mooy économie islamique euh, nañ ko nañ ko leeral mooy lan xam nga système économique système économique bi ñu nekk système économique mooy nekk dara mu si kii day xëy dem tool kii xëy euh, dem ne damay dem Dubaay jënd marchandise kii ne damay dem ca cabine ba liggéeyee fa kii ne damay jaayi kenn ku ne yaa ngi yëngu ci économie yaa ngi kër loo xam ne njariñ la da nga ma dundal sa njaboot bu jëlee réew mi Sénégal nag ñu ko boolee nos ko ak institution yi taxawal ko loolu mooy bi nga xam dañ koo bokk ndax économie dëppoo ak l'islam la wala dëppoo wut ak l'islam li ëpp liñ mën a li li leer liñ mën a wax mooy di ëpp ci économie yi nga xam ne ñoo taxaw ci àdduna bi euh, économie yoo xam ne la réewi tubaab bi ñoo ko fi ndax jóge ci li ñuy wax colonisation ndax xam ngeen ay téeméeri at ci ginnaaw toll nañ jamono boo xam ne réew européens yi lu mel ne Angleterre gannaaw bi ay France ak Espagne ñoo toppoon daanaka njëkk yow ci réew àdduna yi ci bari ci jamono ci jamono yooyu ba coloniser réew yi ne ñu moom ko dem ba loolu mënatoo ñu def indépendance waaye ba ñu indépendance jeex itam dañ fa bàyyi seen système lenn ci système yi fi bàyyi woon nag mooy seen banque yi nga xam ne ñoom maanaam seexlu ñu baax waaye weesu na banque yi système économique bépp sax ni mu tëddee ci bari ñoom dañ koo jëlee ci tubaab bi di ko dundee te xëy na dëppoowut ak suñu diine wala dëppoowut ak suñuy cosaan loolu it xëy na force lool woon mënuñ ci dara waaye li mën a xew mooy dox nañ ba jëmmi jamono nit ñi ne ah jullit yooyu jullit yu bare bari naa ñun ko li dëppoot ak suñuy suñ diine nañ jéem a xool bu dëppook suñ diine jéem a tàmbalee soppi bu loolu lu jafe la ndax day fekk ñi nga xam ne ñu ngi ci biir système boobu mënuñ caa génn ngeen leen da nga fexe bàyyi banque bi dafa araam amul leneen lu muy def loolu tam jafe-jafe leen kon nag li gënoon a gaaw ci euh, génne leen ci loolu mooy indi leen luñ mën a jàpp kon nag euh, li may njëkk a tàmbali mooy leeral système économie islam ak système économie moderne yi ñu am lan la ñu wutale système économie moderne yi li nga xam ne ci lañ basé wu boo xoolee ay borom xam-xam ñi ci matière yu bari bari euh, yoo xam ni ñu ci bari Angleterre lañ jógee am na ñoo xam ne sax cosaan diine chrétien lañ am waaye li ëpp ci seen doxalin euh, wéeru ci diine ci xel la wéeru maanaam doomu aadama nañ jël diine teg fenn nañ seet seen xel loo xam ne moo gën jub moo gën a mën a aw yoon ñu tabaxee ci système économique bu demee noonu euh, maanaam ci xel lañ ko basé ak expérience yiñ jaar ak ci ay expérience scientifique nga xam ne amul benn autorité bu wéeru ci ñoom système économique boobu bi ñu ko développé daanaka ci ñaari poñ lañ ko développé bu moo di doomu aadama daf ne ci kaw suuf li nga xam ne moom la war a mën a jariñoo pour dund wala pour pour pour pour maanaam saafara ay ay soxlaam lu raar la maanaam li ñuy wax bien économique loo mën a jariñoo ci kaw suuf lu lu lu raar la léegi nag te kenn ku nekk itam da war a toog sa intérêt bopp kon nag moo waral économie bi daanaka bi ñu tëralee bi ñu doxe ci loolu lañ ko tëralee ne kenn ku ne war nga xam ne li ñu jariñoo lu jafe la nga war a kër kër yi pour jariñoo ko waaye nag kenn ku ne itam daw euh, kon nag day daan indi société boo xam ne danañ avancer ci économie kenn ku ne da ngay da ngay da ngay taxaw ngi defal sa intérêt bopp léeg-léeg sa intérêt bopp mën naa bañu doon intérêt keneen waaye am na jamono yoo xam si woon lu ci nekk l'islam nag tëddiwut noonu économie islamique tëddiwut noonu économie islamique dafa nekk économie boo xam ne ci alxuraan la wéeru ak sunna nga xam ne jullit bi bu jëflante ci économie islamique maanaam bu jënd bu jaay bu commerce bu nekkee ci banque ba li ñu jëf lépp da ci jàpp ne alaxira am na ci wàll da ci jàpp ne bu alaxira am na loo xam ne war na ko leeral suñu borom kon nag jëflante économique société économique mu islam mënta bokk ak société économique moderne da nga xam ci xalaat képp la tegu bii nag da nga jarñoo sa xalaat waaye nag ci ndigalul yàlla tàmbale ci ndigalul yàlla nag ci nga jarñoo sam xel waaye tegul ci xel kon nag loolu mooy wute bi nga xam ne euh, bi ci njëkk boo xam ne am na ko la ci topp itam maanaam euh, diine lislaam du diine joo xam ne suñ borom dafa wàccee doomu aadama ci kaw suuf ne leen li ne ci kaw suuf du ngeen ko jariñoo da war a toog fee euh, di jaamu yàlla ibadat di dafay ibadat bañ ci jëm dara maanaam day diine joo xam ne li ne ci kaw suuf doomu aadama tax suñu borom bind ko da nga cee war a jariñoo waaye da nga ko war a jariñoo noo xam ne nu dëppoog nu ko yàlla digle euh, aaya bi wax qul man xarama zinatallahi allati axraja li ibaadihi wa tayibaati min arrisq qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia xaalisatan yowma alqiyama kon loolu lay daaral ne suñu borom euh, li nga xam ne da ko bind ci kaw suuf jullit yi dañu war a jéem a ci mission bi leen suñu borom yowal suuf ni ñu ko doxalee Euh, ci ci wàllu économie waaye du caagin loo xam ne dañ ko war a bakk seen loxo rek ne ay xambara daal képp moo leen moo moo leen war boo demee ci yeneen yi comme boo demee diine chrétien euh, dañ naan doomu aadama bu juddu euh, day judduwaale bàkkaar islam gisewut noonu islam dafa am responsabilité bu mag boo xam ne da ko jox doomu aadama ci ko suuf ndax dafa mel ne da koo da ko da koo def liet na maanaam sax li gën a sori suñ borom dafa dafa dafa dafa bind lu bari dafa bind ngir doomu aadama walladi xalaqalakum ma fi l ard jamian summa stawa ila samaai fa sawahunna sab'a samawaatin wa kullu shay'in alim ah, kon nag suñ borom dafa bind lu bari dafa bind kaw suuf ngir doomu aadama kon nag loolu responsabilité boo xam ne am na mission boo xam doomu aadama da ko war a dox ci kaw suuf mission boobu gën a sóorate bi suñu borom waxee ni qaala rabbuka lil malaa'ikati a jaa'ilun fil ardi xalifa qaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun nga xam ne kon mission bi ñu yóbbu doomu aadama ci ko suuf malaayka yi naan ñu dañ lay sàbbal te kooku boo demee dana ko tur dal dina def lii suñu borom leen xam naa leen loo xam ne amu leen ko kon nag Euh, lépp nag ci finance islamique lañ jëm li ci jublu moom mooy économie islamique li nga xam ne noonu la doomu aadama war a taxaw ci kaw suuf euh, li ci tàmbalee moom mooy li ko indi ci kaw suuf dafa am mission bu ko suñu borom di dox kon nag boo ko seetee dëgg dëgg dëgg maanaam adduna nga xool ci fekkee doxee nu julli dëgg dañuy dox ne nit day dox doxinu adduna képp képp waru ci ndax looy na jëflante ci àdduna war nga cee bàyyi alaxira war naa dëg ko njëgale suñu borom euh, kon nag loolu boo koy def daanaka mën ne jullit wurtaam doxe na àdduna kese suñu borom itam dafa jël place bu amaana jox ko doomu aadama inna aradna al amanata ala samawati xamal xamalaha al insan innahu kana zaluman jahula kon nag système économique islamique li ñu wax ci économie islamique nag système politique ci la système social ci la kon nag maanaam ci li mën a déparé moo di système boo xam ne euh, suñ euh, doomu aadama suñ borom daf ko yebal ci kaw suuf euh, bind ngir moom jox ko mission boo xam ne itam daf ko fi war a nekkal mu di ko doxal kon nag kooku bu dee jëf ci biir économie walla ci biir politique wala ci biir finance loolu daf caa war a feeñ kon nag lii liñ ci jublu mooy euh, leeral leen wuute gi nga xam ne système économique occidental bi nga xam moom la ñu dundee moom lañ doon ci colonisation wuute nag système économique ñu waroon waxee ndax système euh, nag doomu aadama jël xarat bu rafet bokkut ak li jóge ci yàlla julli nag sañu lool julli dafa sañu doxee li nga xam ne ci alxuraan la jóge ak sunna euh, bu ko defee ci biir doxee ne nag bu dee jëflante bu dee def ay muamalat da ci loolu da war a fay ni ñu feeñ ci ay ibadat kon nag maanaam li nga xam ne moo fondement philosophie bi nga xam ne moo fondement système économique islamique maa ne ko tënk ci ñaari yëf bu njëkk ba mooy tawhid li ci topp mooy euh, concept xilaafa nga xam ne nit dafa nekk xalifatullah fil ard wàllu tawhid bi léegi maanaam li ci njëkk leeral ci loolu mooy li ñu waxoon ne euh, système économique occidental moderne bi nga xam ne gën a développé ci adduna bi dañ ne addu doomu aadama euh, dafa nekk ci société boo xam ne li ñu jariñoo dafa raar mu war a góorgóorlu ba mën a fex ci jariñoo euh, loolu nag li tax valable ci société bi jullit ci li ñu ko déparé jullit boo xoolee baatul islaam islam ni muy tekki naay dégg ñu wax jàmm waaye islam boo xoolee baat bi mu gën a tekki jébbalu la gën a tekki bi bi doon yónnee ci pour yu bari aslim taslam kon nag li li murid yi wax ku jégulu moomu sa bopp dara kon nag bokk ci islam da joxe sa bopp da ngaa war a wéy ci ndigal suñu borom kon nag waroo jóg ne damay doxe sama xel wala yooyu kon nag booy def économie wala booy islam ci loolu la war a wéeru benn boo xoolee baatu diine ci arab maanaam jege na jébbalu ci li muy jege na bor mel ne daamuloo loo amel kooka ak comptabilité boo rendre kooku boo ko xoolee baatub religion ci ne ko tubaab yi tekkee wuti na ak diine ci baatub arab ndax baatub religion euh, léeg-léeg mu doon loo xam ne nit ki di dund dundam maanaam ci lay ibadat ci ibadat képp la am man mene maanaam man ngay def say activité ba ajuma wala ba dimanche nga dem def say ibadat nga xam ne religion loo xam ne danga ko dolli sa dund la waaye l'islam dégg wut noonu islam da nga waaye da ngaa moomutul sa bopp kon nag say ibaadaat ak say muamalaat ak say jëf yëpp ci biir islam la war kon nag l'islam amut séparation diine ak ak ak ak ak ak adduna maanaam sa doxin adduna yëpp diine daf ko war a lal euh, ci biir tawhid googu nag iman maanaam shahada Euh, mooy loo xam ne daanaka comportement doomu aadama ci lay départ ndax di ngeen gis ñu ne ba di leen wax transaction maanaam finance islamique yi boo nee ba jëflante ci wàllu islam même bu ngeen ne ba contrat bi leer ba ngeen bindante am na loo xam ne nekkul ci contrat bi ci nii yàlla nekk ci ci ci sa yéene te du fës kon nag faw ci dëggu lañ mën a départ iman euh, ku mel ne Mahamadul Xazali wax na ñeenti. étape yoo xam ne euh, ci ci ci ci iman maanaam euh, bu njëkk bi mooy bi ñu wax ba ci gën a sori itam mooy ni jullit yëpp waroon a mel njëkk bi mooy shahada nga wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga di ko wax sa làmmiñ étape ci topp mooy nga dem ba sa xol di ko wax ba ci toppaat nga yëg loolu mel ne day leer goo xam ne di jóge sa biir loolu itam nga xam ne yàlla da ko jagleel nit ñu ragal yàlla ba ca mujj nag te gën ci mooy li nga xam ne danga war a yëg teewaayu yàlla ci ci lu ne maanaam euh, boo wéete boo wéetut xam ne yaa ngi yàlla ko toll loolu nag ku ko bàyyi xel kuy doxe noonu booy jëflante booy fay muamala war na feeñ euh, kon nag iman li tax ñuy leen daaru iman na du caa gi jàngale tawhid maanaam Euh, loolu lépp ci économie lañ bëgg leen wax ne euh, innamal a'malu binniyat maanaam jëf yi tam maanaam euh, li nga doon imaan yi la ko war a feeñ ci biir jëf yi yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum inna akramakum inna akramakum 'inda Allaahi atqaakum inna Allaaha 'aliimun khabiir kon maanaam li nga li nga xam ne moom mooy mandargal jullit ci doxalin économie doxalin social doxalin politique mooy gëm yàlla boobu nga xam ne dafa war a feeñ ci lu ne nga xam ne taxawa boobu war naa feeñ ci activité économique activité financière activité politique bu ñu ba ba ba dinañ leeral produit islamique yi maanaam li tax ñu incité ci wàllu gi bu baax a baax am na ci njariñ ndax buñ tàmbalee waxtaan rek ne leen boo jënd carte yoon islam ni nga koy defee bu ma noppee da ngeen naan ah yéen daal xanaa waaye nag boobu boo boo jógee ci fondement yi da mën a xam ne doxinu finance euh, bu dëppook islam doxinu boppam la yor bu caay gi ne dañ jël doxinu tubaab yi di ko soppi kon nag euh, maanaam ci ñaar yooyu lu wéeru économie islamique ci tawxiid moom lañ doon leeral bi ci des ci xilaafa xilaafa itam maanaam liñ doon wax ci tam tàmbalee njëlbeenu waxtaan wa war a xam ne suñu borom place bu am solo la ko Euh, la la teg doomu aadama yi wa ma xalaqtul jinna wala insa illa liya'buduni loolu mooy li ñu jëlee ci man léegi maanaam jëfi doomu aadama yu nekk jaamu yàlla képp la war a doon boo dee jëflante économie boo dee jëflante finance waaye laxat xalaqal insaan fi ahsani taqwiim loolu itam wàccuwaay bu am maanaa la doomu aadama am euh, ci suñu borom wa laqad karramna bani aadama hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathiirin mimman xalaqnaa tafdiilaa Euh, maanaam euh, notion boobu itam day leeral ne doomu aadama euh, ci kaw suuf dafa am place bu ko suñu borom teg am rôle bu mu ko joué noonu kon nag ci iqtisaad mu war ci jël responsabilité boo xam ne daf daf koy doxal maanaam jullit yi dañoo war a gérer adduna waaye gérer ko noo xam ne dafa dëppoog ne ko suñu borom digale waaye tekkiwut ne dañoo war a bank seen loxo mel na seen yoon nekk bi kon na gannaaw ñaar yooyu nga xam ne économie islamique euh, ci la wéeru li nga xam ne moom laa bëggoon a leeral euh, dafa am yu ma lu ma ñeent maanaam juróom-benn poñ yoo xam ne bu ñu demee ba leen wax banque islamique ni ñu doxee ak système financier islamique ni ñu waxee ci yooyu la wéeru maanaam fu ñu mën wax wala atte bu ñu mën a defee dinañ dellusiwaat ci yooyu euh, yooyu juróom-benn la benn bi ma nañ ko tuddee dignité benn bi itam mooy ixtiyaar maanaam ci biir. dogalu suñu borom dafa may doomu aadama mu mën a am lu mën a tànn ci biir ak li nga xam ne tam suñu borom dafa yamale bindee fi inna akramakum indala ak li nga xam ne itam àddina bi yépp suñu borom euh, da leen a boole ci àdduna ngir ñu mën a euh, am fraternité seen biir mën a jaxasoo ba ca topp itam mooy kóolute gi nga xam ne suñu borom am na ko ci doomu aadama ak responsabilité bi mu ko jox nga xam ne boo liggéey da koy laaj. li ci des itam mooy mooy justice mooy adl maanaam yooyu yëpp nag ci la ci la ñuy wéeru ba mën a tabax xam-xamu la bi <laughs> bu njëkk bi euh, waxoon nañ lu sànq kon nag doomu aadama ab jullit woote ne ci kaw suuf di dund nam gën a suufee dafa war a dund ak dignité wa qaala rabbuka lil malaa'ikati inni xaaliqun basharan min salsalin min hama'in ma fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin xam nga comme la responsabilité moom maanaam bu fekkee maanaam suñu borom euh, bi mu tabaxee doomu aadama dafa wal ci biir kon nag am na leneen loo xam ne jox ko place boo maanaam ci ci kaw suuf wa huwa allazi ja'ala lakum xalaa'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi am fi ataakum inna rabbaka sari'ul iqaab wa innahu laghafurur rahim ba noppi jox ko responsabilité mu nekk euh, xilaaf ak suñu borom ci kaw suuf kon nag euh, maanaam dignité humaine boobu li muy tekk li nga xam moom ni ci jëlee ci wàllu économie islamique wala finance islamique moo di maanaam fekkee koo xam ne gëmul yàlla wala koo xam ne bokk ci islam buy def opération islamique mën naa def opération boo xam ne da caa bëgg am xaalis mën bëgg ci bien matériel waaye boo xoolee responsabilité bi nga xam ne moom la suñu borom jox ab jullit ak rôle bi mu koy joué loo ak li mu ko laaj wala ab jullit warta mën a def transaction boo xam ne maanaam wéeru ci wala xelam damu ci kon nag war naa mën a def transaction yu a yéeme yi ñeneen ñi def moom mooy na doon loo xam ne dafa am spiritualité euh, maanaam loolu itam mën nañ ko laal ci lu euh, ci biir dogalu suñu boroom maanaam doomu aadama am na ci capacité jël décision ina laa laa yu xayru maa yu xayru naa tey ma benn si kon nag nit ñi daf mel ne amuñ capacité doxal seen bopp léegi nag loolu itam am na différence bu am maanaam boo xam ne am na ko ci ne l'islam bi doxee ndax loolu boo xoolee tubaab yi seen économie ak seen dund dañ koo xëcc ba bopp maanaam dañoo xëcc role bi nga xam ne ixtiyaar am na ko ci dund ba ji ba mu jéggi dayoo maanaam boo demee ci ku mel ne Kant nga xam ne xalaatal tubaab yi seen seen discipline yu bari moo ko inspiré boo demee ba ci biir moom dafa dem dañuy dem ba jàpp sax ne diine sax loo xam ne xel moo koy fabriqué ba teg ko la lu yooyu it nuyu am maanaa la ndax xam nga dañoo nekk système boo xam ne li ñuy doxee ak li ñuy dundee dëppoo teg suñu diine ak suñuy doxalee te xalaat yi ñuy génn nag ñi nga xam ñoo sos yooyu loolu la dëppoon kon nag faaw xam ne ko mën a tax ñu mën a jëmbat gi mën ñoo jëmbat gi li euh, boo xam nañ ko léegi yaakaar naa seen mooy mooy suñu borom li ñu yemale doomu aadama yi nga xam ne ko rek mooy ko gën di yaakaar naa seen xel xam ne zakar moom xam wax ko léegi kon nag doomu aadama yi maanaam kenn warta jàpp ne dañu da ngaa gën sa morom dañu war a loolu lépp nag duñ dëlse ci ci ci ci détails yi danañ euh, leeral euh, ci li wéru naka noonu Euh, <coughs> maanaam l'islam yi dafa bëgg maanaam na namuñu compétition maanaam buñ nekkee euh, ci environnement kenn ko ne di góorgóor def la nga man di rawante waaye rawante bi dafa am jàppalante ci biir maanaam rawante bi mu ko def ba noppi itam di lam dafa nangu ñi nga xam ne dañu néew doole ñu leen jàppale bu ñu bu ñu def analyse finance mooy kollute ba jox ko cërub xilaafa ci kaw su borom dénk ko ko xam ne doomu aadama mu bari alal wala mu bari lu moom ci suuf wala moom kër wala moom il moo xam ne loolu suñu borom da ko dee walillahi miraatu samawati wal ard waaye nag comité euh, googu moog responsabilité euh, bi baatu responsable sax moo gën a fort ci anglais accountable accountability mooy loo xam ne da ngay nekk comptable soo xam ne bu ñu ko lenkee bu ñëwee dañ ci laajaat comptabilité kon nag ñaar yooyu la ab jullit boole ci ko suuf su borom wóolu ko ba euh, euh, def ko xalifa ci ko suuf bari ba noppi suñu borom it dana ko laaj li mu ko denc li nga xam ci kaw suuf it taral nag wala xat karam naa bani aadama lu bari jox ko waaye nag daf koy daf ko ci laaj loolu comportement économique bi nit kooku di am warta ki nga xam ne xel mi lay doxee rek ak jëm a xool njariñam nu mu gën a kawee kon nag yomal xiyaam euh, doomu aadama yi dañuy defal comptabilité suñu borom ci li nga xam moom leen dénkoon ba ci li nga xam ne ñoom nañu dépensé seen xaalis wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi mirasu xam ne li ñuy dépensé seen suñu borom da koy topp euh, muy mu war a doon loo xam ne dafa dëppoo ak yoonu yàlla ñi nga xam ne dañ jël seen xaalis di nag gaa yi bu soo yooyu nga xam ne dara loolu itam suñu borom nangu ko wala yaxsabanna alladina yabxawna bima aataahum allah min fadlihi wa xayrun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawafawna ma baxilu bihi yawma alqiyamati walillahi mirasu samawati wal ardi wallahu bima ya'maluna bima ta'maluna xabir kon nag loolu itam bu ñu ci biir islamique finance islamique dana ci leer maanaam ne système islamique day encouragé nit ko ci société bi ndax ñenn di mën ci jar mën ci dund waaye waruñu ko ran leneen bi nga xam ne itam moo moo gën a foor mooy maanaam gannaaw doomu aadama alal ji ci am ci kaw suuf suñu borom da ko denc denkaane boobu mu ko denk alalam itam euh, dafa war a xam ne bu tëjee jënd ki jox ku ñàkk bu caagino faveur bu mu defal ko ñàkk wala mu mu yem ci sarax kepp dafa war a xam ne itam ki ñàkk dafa am droit ci alalam walladina fi amwalihim xaqun maalum lisaa'il wal mahrum loolu itam lu foor a foor la responsabilité boo xam ne kenn ku ne am sa alal xam ne ñi nga xam ne maanaam jekkuñu àdduna wala jekkuñu ne yow am nañ ci am nañ ci part la nga yëpp ko jox de loo xam suñu borom loolu ko nekk loolu lañ ci sedd sedd ni mu doon bañee ko doon kàllal it noonu lay bañee ki nga xam ne day jël alalam di ko yàq azar naqul وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان عند ربه كفورا euh, concept bi nga xam ne moom la ñu mujjee ci ci juróom-benn yooyu ñu leen wax mooy conceptu justice maanaam lépp loo xam ne da koy def ci économie wala ci finance wala ci politique wala ci leen nga war justice loolu itam maanaam suñu borom tudd ko yoon yoon ci alxuraan iza hakamtum bayna nas an tahkumu bil adl kon nga xam loo xam ne day del si lu bare bare bare ci finance islamique boo demee ci euh, fuqaha itam maanaam adl lu am solo ci maanaam société jullit boo xam ne dafa am doole mën a si ko tabax te du wéeru ci ci ci justice ci adl boo xoolee nag ci société occidentale yi nga xam ne moom nekkul justice am na fi waaye day loo xam dañ ko imposer ci société bi euh, waaye boobu l'islam li tax mu gën a fort maanaam yamul ci ñeeku imposer ko ci loi bi kenn ku ne sa doxin da caa war a nekk léeg-léeg lañ jëflanteeg sa moroom doomu aadama loo xam ne ku xool ci bitti maanaam ku ko doon jugé du la mën a ne li nga def du yoon ndax xëy na ci bitti lépp yoon lay doon waaye ci biir mën nga xam loo xam ne du yoon kon nag sa comportement lépp maanaam loolu da caa war boo xoolee économie libérale yi nga xam ne ñoo gën a développé ci àdduna boo dee lu mel ne Amérique dañ naan ñoom ñu doxal seen économie mooy compétition compétition mooy nañ nañ nañ bàyyi kenn ku ne góorgóorlu bu ko defee ñëpp nañ góorgóorlu ku ku góorgóorlu kenn la dimbale bu ko defee mooy tax nit ñi doon jàmbar ba mën a avancer islam nangu na lool waaye nag gannaaw bi nangu lool bu noppi day def fardu kifaaya ñu jàppale ñi xam mënu ñoo ndax bu ñu bàyyee am na ñoo xam ne xëy bu ñu kër kër dañoo lompoñ mënuñu jóg léegi bu boobaa boo bàyyi ñu continuer ñu continuer ñàkk du baax société bi ay islam day nangu kenn ku ne kër kër yi góorgóorlu waaye bu noppee nag mu def fardu kifaay société bi mais ñi nga xam ne ñàkk daa am taxawaay bu ngeen war a taxawaay loolu nag li ko gën a firndeel mooy lu mel ne zakat loolu tax ñu taxawee kon nag léegi ñu jéem a maanaam def résumé ci parti bu njëkk bi partie bu njëkk bi ay ñu génn yëpp li leeral leen système économique boo xam ne ab jullit nekk na ci ñu mu def système économique boo xam ne alxuraan lalu ko alxuraan ak na lalu ko euh, boo xoolee euh, euh, maanaam système économique islamique comme bu ñu tënkee ci li ñu jógee li ñu waxtaane léegi mooy nit doomu aadama bi fi nekk dañuy seet seen njëriñ waaye mboolem jëf ñu ne dañ sedd seet àllaxira dañ ciy seet yàlla l'islam itam boo xoolee système économique moderne ci ni ñu ko taxawale mooy maanaam li ñu jariñoo ci kaw suuf lu jafe lu raar la euh, lislaam nag nanguwul lool l'islam nangu na ne suñu borom lim bind def ci ay njariñ ci àdduna lépp mën nañ cee jariñ waaye fi nga xam ne l'islam foofu lay insister mooy séddale euh, bi ak euh, priorité yi loolu itam fekkee dëppoon ak l'islam dara du manqué kenn du manqué li ma ci mën a joxe misaal boo demoon société yi gën a développé boo jël lu mel ne Amérique bool laajee chiffres yi lu ëpp quatre-vingt-dix pour cent ci alal réew mi di ko moom ci population matuñu cinq pour cent am nañu ne sax trois pour cent léegi trois boo demee dañu fekk ñoo xam ne du am maanaam dañuy dee ndax duñ mën a faju ñoo xam ne xiifa leen di rey te loolu la ko waral quatre-vingt-dix pour cent bu ko cinq pour cent yore na war islam nag dafa nangu loolu maanaam gannaaw asaka sax dafa nangu Euh, dafa def fardu kifaaya ci société jullit yi buñ dee dox ñi nga xam ne maanaam doxuñu wala am na nañu jafe-jafe ñu jàppale leen kon nag beneen bi itam ci système économique moderne kenn ku ne da nga xool say motivation da ngay jóg ne man damaa bëgg réussir damaa bëgg def lii damaa bëgg def lii waaye damay xool sa intérêt képp di ko dox système islamique économique sañ ngaa def loolu waaye nag bu mu yàqal ñi ci des bu mu yàqal société bi boo jëlee activité boo xam ne boo ko defee yow da ci jariñu waaye da nga lool doomu aadama yu bari boobaa nangu lool kon nag loolu tam différence la kon nag objectif u système économique islamique wala système bancaire islamique boo xam ne nit ñi dana ci mën a jariñu waaye société tam duñ ko lor kon nag bu loolu jàllee loolu lañ ci wax leen li nga xam ne mooy fondement euh, système économique islamique bu ne ba ci kanam ni fondement finance islamique ndax finance islamique wala banque islamique ci biir économie la ay muamalaat yoo xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo gën a sew économie bi ci boppam waaye lu jiitu loolu léegi damaa bëggoon def waxtaan rapidement ci maanaam jox leen idée finance islamique fi toll fi mu nekk ci àdduna bi ak li tax fi dafa xew xam na xëy na seen bi ngeen ko rajo naar yaay tubaab yi ko jàpp ne ñu tamit islam finance islamique yëpp a ngi koy wax léegi nag euh, def lañ ci exposé ba kenn ku ne xam fu mu toll ci jamono ji ak ak ak ni mu tëddee li ma waxoon ci bi may tàmbalee kenn ku ne xam na ne banque système bi ñuy doxal nii fi ne lu mënta ñàkk la ci mën nga koo euh, jombale sa bopp ne du ma ci jëf lañ ndax riba bi ci waaye bis booy dem def la am solo loo am pexe faw mu jaar ci euh, li ñu waxoon itam ñëpp leer ni banque yi nga xam moo dox ci àdduna bi dëppoo wut ak l'islam maanaam ci doxin yoo xam l'islam da ko tari ci la dëppoo kon nag ni ma doon wax fardu kifaaya la ci jullit ñu jëm a taxawal système islamique boo xam ne dana système bancaire boo xam ne dana dëppoo l'islam léegi nag maanaam bu ñu amee idée ndax seen économie islamique bari ma université yu bare bari amaguñ ko ba demoon fi ko jàngale xew ay université ñëw ñëw tàmbalee discipline yu bees ay socialiste mën naa ne bëri loolu li mu ko euh, leer woon mooy ci colonisation lañ jógee mu boo xam ne système jàmbur lañ nekkoon dem ba nga xam ne de production yooyu ñu wëlbati teewul nag ba fi yonte bi nekkee ba tey la fi am waaye nag léegi lañ ko sulli léegi nañ dugaat ci alxuraan dugg ci sunna euh, ci ci euh, ci ci xiyaas maanaam seeti source yi nga xam ne charia yi wóor yëpp bëgg cee jaar ba mën a taxaw loo xam ne a jëriñ léegi nag nouvelle bu bees nga xam ne nag Euh, moo am solo mooy banque islamique yi ba muy doog a départ man ma tàmbalee gëstu yaakaar naa 2006 laa njëkk a dem Malaisie euh, rencontré président Mahathir président Malaisie ci waxtaan am boole ma def kan institution islamique boobu am na ñu ma ci waxal ci yoon wi ak ci biir réew mi waaye boobu boo ko waxee nit ñi sax nañ la xaw a ragal ñu mel ne ab intégriste wala koo xam lu garaaw garaaw lay wax loolu nag am na ci suñu borom def ndax jamono yi ñu toll safaan bi la jamono yi ñu toll dafa mel a bëgg julli di seen bopp loolu itam bu jaagee naa ci dafay leeral kon nag banque islamique mooy banque yoo xam ne de dëppoog sharia euh, léegi nag banque islamique yi mooy kon produit yi nga xam moom banque islamique yi di doxee dañ koy natt moom doon produit yoo xam ne dëppoon ak sharia amul riba ñu dëgg leen ko tegal waaye gannaaw bu ñu leen ko tegalee ba ne banque boo ci demee mën nga def murabaha mën nga def musharaka mën nga def istisna yooyu dañ ko leeral bu ñu ci banque mën naa toog ñu jekki-jekki ne dañoo bëgg defar autoroute Dakar Touba boo xam ne daaru si lay jaar banque war ko financé boo def banque islamique xëy na produit yoo xam ne produit boobu amu ko léegi nag booy booy financé autoroute boobu la ñuy seete ba xam amul riba ci biir lépp dëppoo nag sharia loolu waral nag banque islamique boo gis mu taxaw euh, ci àdduna am na lu ñuy wax conseil sharia anglais di ko wax sharia board mooy ay fuqaha yoo xam ne fiqh ma fiqh muamala dañ jàng ba sori ci lool ñu jàngal leen finance nga xam ne ñoom ñooy transaction bu banque bi jaar ba nar ko jëflante tey de jaar ci ñoom ni comptable yi ak auditeurs yi def ñu xool ko ba xam dëppoo na ak sharia bu dëppoo ak sharia ñu validé ko bu dëppoo ak ñu ne di banque mënu ko def mbaa bokk bu ko mën def nañ seet nan lañ ko mën a defee waaye fexe ba mu dëppoo ak kon nag banque islamique boo gis rek am na euh, conseil sharia Euh, léegi nag ma ma def toute histoire rek ci finance islamique finance islamique xam ngeen ne depuis jamono yonte bi di Karafan di Awafili di dem diggante ay Sham ak euh, foofu ci ci ci depuis boobu xam nga maanaam ay jëm ci riba wàcc suñu borom dara euh, riba nit ñi di ko jëflante yàgg naa am waaye comme ni ma ko xam colonisation moo tax réew jullit yëpp daanaka am diggante bi yàgg boo xam ne dañ cee nelaw ndax dañu imposé système boo xam ne moom ci dara biñ année quarante cinquante ay Malaisie Pakistan Inde ba ci Égypte am na ñoo xam ne jëm nañu taxawal système financier islamique waaye njëkk taxawal itam doon système yoo xam ne yu yu dëgër la yoo xam ne itam euh, gouvernement bi jàpp na yeneen gouvernement yi di ko doon xeex mbaa bu ko xeexu tëj ci daal maanaam lu mel ne ay ay zakat daal la gënoon doon ay doon loo xam ne ab commerçant mën nañ ñëw ci problème am na jamono yoo xam ne itam boo waxee économie islamique ndax boobu islam dafa weex donc ñu ne laa yow kat da ngaa bëgg a soppi doxalin da ngaa bëgg a indi loo xam ne xëy na intégriste nga wala yu mel noonu ba ñu bare ragaloon ci waaye li maanaam ci histoire li gën a dimbali julli di mooy crise pétrolière bi nga xam ne bi mu amee réewu arab yi jaay ñu jaay seen pétrole génn ci ndoxdel tubaab yi tàmbalee am xaalis capacité boobu jox na leen lu am solo ndax euh, organisation conférence finance islamique bi ñu def 1972 ne ñun kat ne ci lañ ko tàmbalee développé en 1975 ñu créé banque islamique de développement nga xam ne boobaa ñoom dañ jël seen condition yi ne dañu bëgg a développé finance islamique boobu seen mission bu ñu wax euh, Dubai Islamic Bank banque islamique bu Dubai ba tey jii yaakaar naa mooy banque islamique bi nga xam ne li li anglais wax full fledged islamic bank mooy banque boo xam ne maanaam euh, ni tàmbalee ba ni jeexee lépp lépp lépp dëppoo ak sharia yaakaar naa mooy bi ci ëpp doole ci àdduna bi 1975 lañ ko formé bu booba itam Banque islamique de développement benn institut benn maat comme bi ma yor ni boo xam ne dañ ci bëggoon yaatal xam-xam finance islamique euh, organisation conférence islamique aussi di ko lu bari ci année quatre-vingt itam lu mel ne fonds monétaire international nga xam ne ñoom économie normale bi la ñu doxal te ñoom gis na ci économie islamique commencé ñoom di def ay recherche di ci di ci génne ay ay kayit di def ay gëstu ba nëgë ni boo demoon université Harvard University bi nekk euh, États-Unis wala London Economic School ñi nga xam ne ñoo gën a kawit ñaangu économie tubaab bi ñoom ñëpp dañ jàngale finance islamique danañ def ay forum am maanaa at mu jël 1990 itam bi bi mu tàmbalee am doole réew julli di ne nañ daje fexe loolu lépp nañ ko harmoniser ba système financier économique islamique réew julli yëpp man ko bokk muy continuer euh, ndax xam ne ne mu ne comptabilité boo koy def war na def société bi sa comptabilité wala sa banque wala sa lu mën a doon dañoo génne ay norme comptable yoo xam ne adduna bépp boo xam ne mbooleem comptabilité yoo xam dafa dëppoo ak Sénégal ci adduna bi dañ ko lëkkale fexe ba mu doon benn yooyu ci bari Bahreïn la nekk euh, demoon naa Bahreïn bu yàggul am fa lu mën ñetti waaye organisation internationale finance islamique yu nekk ci la bokk AFS bi am na boo xam ne pour banque ay normes am na yoo xam ne aussi société rating rating société mooy société yi nga xam ne boo bëggee ne damaa jëflanteeg banque sangam ñu ne ndax banque ba wóor na notation bi ñu ko jox xëy na bu ñu nee notation ñetti A mooy bu wóor bu ñu nee bii mooy wóorul boobu itam euh, système financier islamique créé nañ ko maanaam daal euh, passeport yu bare bare daal fi nga taxaw ne yoo xam ne ñu ngi koy jéem a ordonné pour réew finance islamique yi nga xam ne réew jun yëpp mën a bokk comptabilité islamique mën a bokk leen dafa am dañ ci ëpp pas-pas lu mel ne réew mu Angleterre wala réew Singapour ñoom daanaka ñooy njëkk changé seen loi ndax seen loi dafa dëppoo wutoon l'islam ñu changé seen loi ba mën a dugal banque islamique bu fi na xëy na réew yi gën a avancé boo demee am na ñetti banque islamique yoo xam ne ñu opération ñuy dox loolu xëy na li muy tekki Angleterre xam nga pays dëkk yi ñu colonisé ñu ci bari réew naar yi réew yu na borom xaalis yooyu ba dootuñu fu dëppoog a yaatal bëgg kon nag euh, xam naa ba moom jëmaat si leer ne la ñu des bari na euh, kon nag léegi maanaam banque islamique daal di ko tax a jóg mooy lépp loo xam ne banque normale dañu ko jëflante ñu mën ko jëflante waaye mu tëkkoog sharia doom riba doom leen loo xam ne islam tere na ko euh, di liggéey ak nit ñi di liggéey ak société yi banque islamique itam danañ ko leeral ci biir luy musharaka loo xam ne dafa dafa dafa fonk musharaka la maanaam bëggul banque doon koo xam dafa yor xaalisam rek di financer économie bi dafa bëgg koo xam day ànd ak acteur économie yi ñi nga xam ne jëf na di jënd ak jaay ak ñoom ba mën a mën a yaatal ba ba ba mën leen a jàppale ci économie bi ci doxeenu l'islam itam banque islamique loolu lépp dañ ci delsi maanaam euh, l'islam nangu xaalis di jur xaalis sa jaarul ci activité maanaam lislaam dafa jàpp ne xaalis moyen la boo xam ne bu mu bëggee pepp mën naa dem jëndi pepp bu mu jógee dugub mën naa dem jënd dugub bu mu bëggee ceeb mën naa dem lu mu lu mu waaye nag xaalis yi bopp nag xànjar bi ci boppam amul benn valeur léegi nag ci doxin bi nga xam ne moom la système occidental di doxee xaalis boobu dafa am valeur loolu la lislaam di bañ ndax boobaa ñi ko am dañuy tëdd rek boo ñëwee soxla xaalis ma jox la xaalis bi ne la nag boo ñëwee nag ma ci daal di nangam kon xaalis bi laa lay luwee loolu lislaam bu loolu dugg léegi riba day daal Euh, léegi lii xam naa dama ci dellu si ci kanam ndax euh, yaakaar naa euh, temps bi bu fekkee yàgg naa ci duñ ko may. léegi xëy na li may dugg moo di maanaam finance islamique tamwilul islami mi ngi wéeru ci fiqh muamala ci sharia la wéeru nga xam ne ci alxuraan la jóge ak sunna léegi loolu tam naa ci def leeral bu gàtt ndax ñi fi daje. Euh, ñu ci bari euh, ci njàngoom majlis lañ jógee maanaam euh, boo jëlee islam moom xaqida ak fiq ak axlaq wala iman islam ihsan maanaam ci biir fiq googu ci la fiq ci la fiq abadat nekk ak fiq muamalat fiq muamalat nag daf na leen nag su doon fiq abadat ci lañ gën a passé temps waaye fiq muamalat yi ni fiq abadat amee solo la am solo ndax ibadat mooy sa digg sa borom muamalat sa digganteeg nit ñi ak yeneen bindee fii suñu borom bind ci kaw suuf fiq muamalat nag ci ngay fekk fi lislaam di waxee ci politique ci économie ak ci social mooy ni mu ko waxoon léegi diggante nit ak moroom ak diggante nit euh, ak yeneen bindee fii léegi euh, ci biir am na ahkaami siyaasiya wa jinaaya mooy système euh, maanaam loi politique ak criminel ahkaami shaxsiya affaire famille ak ahkam iqtisadiya wa muamalat mooy bi nga xam ne ñoom moo ñu gën a intéressé fiq muamalat nag fi jógee mooy fi fi fi euh, daanaka li des ci fiq lépp jógee ci alquran maanaam suuf si njëkk mooy alquran ak sunna maanaam boo demee di def transaction banque islamique moo am intérêt dañ naan la intérêt baaxul alquran du ko du ko tere foo ko teg euh, ñu ne la ahalallaahu al-bay'a wa harrama riba maanaam wax la ay alxuraan boo xam ne da lay leeral ne lii suñu borom da ko tere wala nga ñëw ne léegi euh, amel nit xaalis ñu ne la da nga ko war a jekk ko nga ne du ko fay ñu ne la loolu dafa haram ñun foo ko teg nga ne yonte bi nee na maqtul ghina zulm nga xam ne kon source yi njëkk yi mooy alxuraan ak sunna source yi ci topp itam fekkee feeñu ci alxuraan ak sunna ci ijma lañ koy xool wala qiyaas wala istihsaan wala istishab wala sabnu daraaya wala wala ay urf urf maa ngi ma ne ma ne meel islam finance islamique maanaam boo jëlante jënd jaay defar na ci contrat bu digg nit léegi nag boo demee euh, dugg ci benn bureau bëgg naan boisson fekk fa boo xam ne boo dugalee xaalis mu génne la boisson mën ngaa dugal ci xaalis jël benn boisson naan ko waaye boobu mën laa xool charia ne la daganul ndax ñaar ñi nga xam ne ñooy seq njënd meeg jaay mi dañoo rànd ak seen xel contrat bi leer ngeen d'accord ci loolu it xam ne suñ ko toppee duñ dem moo tax nag faaw ñu taxul finance islamique loolu ci xor aada la joo xam ne nit ñi dañ koy def ci lañ mën a basé ba ne léegi amul problème léegi maanaam loolu fuqaay ci li ñuy daje ba def ci waxtaan waxtaan yi gudd gudd nag léegi lañu basé juróomi at pour mën a jël benn décision bu mel noonu euh, wala wala ci fatwa saxaat yi wa chahaman qablana wala maqasidu sharia maqasidu sharia bu bare bare bare lu tax mu islam bi di jëriñoo wala ci maslaxa yi maslaxa yi maanaam ci dina lu bari ci Muhammadul Xasali euh, ci état bi nga xam ne euh, am na fàtte tur na benn borom xam-xam bu ko leeral yi nga xam ne moom la doomu aadama di soxla waaye niveau daruriyaat maanaam nooy nooy nooy nooy protéger sa diine nooy protéger sa euh, li ngay dundee sa xam-xam fi ngay nekk ak yooyu ba mën a taxawal sharia ba sa sharia mën a mën a mën a mën a dox bu loolu weesoo nga am xaajiyaat yi xaajiyaat yi nga xam ne euh, xëy na boo ko amul maanaam boo ko amul mën naa ni jafe euh, pour pour pour sharia mën a dëgër xëy na ko ñàkk waaye boo ko amul bu yàggee mën naa di tartar wala nga weesu xaajiyaat yi nekk ci taxsiniyaat yi nga xam ne loolu xëy na yu mën a ñàkk la boo xoolee ni lépp loolu xorom la parce que boo xoolee ci système Euh, maanaam système bu tubaab yi système bi ma doon xalaat léegi naan ci tubaab xel kat lañ ko teg li ngay découvrir mooy li solo ci lislaam ko jëlee dem ba wëlbati ko euh, jëriñu lañ soxla ci xel teg ko ci xel moom wër nga jullit ne jógut foofu ndax lii am na théorie bu ñuy wax euh, théorie Maslow Maslow mooy nga xam ne moom la soxla soxla yi mënta ñàkk mën ñuy jàng tubaab mu bare ko xam soxla yi foo dëkk ak foo dugg ak mel noonu ci lay ak soxla fi na xëy na soxlay otoog yooyu mooy xaasiyaat yi ak taxsiniyaat yi xëy na ay climatiseur wala euh, di voyage première classe ak nangam nangam yu mel noonu mais daanaka boo ko seetee ba ci seen doxin ci église bi ci bari bari ci diine lañ ko jël bari na sax ay baat yoo xam ne ba fi ne ci français ak ci anglais euh, baati arab la ba na gën maanaam tekkiwuñ ko ba na gën doon naa ko wax benn barki dem ma ne ko même chèque baatub chèque ci sac xam nga dinañ jàng sukuk ci kanam sac sukuk yi nga xam ne moom maanaam mooy instrument finance yu am doole ci finance islamique ci sac la jóge ndax boobu naari xam nga jamono yonte biñu daan dem ay ay Sham euh, nga dem benn dëkk boo xam ne da ngay jëflante war a fay fi ñu bind la kayit boo xam ne boo demee ci dëkk bon ko Abu Sufyan wala woon ko koo xam ne xam nañ ko fa ñu jox la xaalis bi ci maanaam instrument financier yu bari si liggéey ko développé chèque ne foofu la jógee tubaab bi naan ko chèque ni naan ko chèque <laughs> waaye benn baat boobu baatu arab la ba nagane kon nag daanaka boo demee bay gëstu finance islamique euh, loolu mooy wane ne maanaam liñ ci taxawoon lépp euh, ak liñ ci tari lépp lépp ci foofu la wéeru euh, léegi nag maanaam gën a tënk tuuti ndax li def ci waxtu yu bariwul mooy damay tënk juróomi juróomi juróomi tomb yoo xam ne maanaam euh, banque maanaam finance wala banque bu dëppoo ak islam ci la wër mu juróom yëf moom mooy riba riba moom mun a def benn transaction bu dëppoo ak l'islam boo xam ne am na riba loolu moom alxuraan nangu ko léegi dinaa ci dem tey am na riba am na xaraar am na bokk gañe wala bokk perte am na activités yi nga xam ne dañoo xalaalu ci l'islam ak looy def itam mu war a wéru ci activité bu wér a wér riba itam bari na ay façon riba euh, yoo xam ne mën nañ ko détailler euh, maanaam am na ay ay ribal fadl riba nasiha waaye xam naa jot gi mayewut ñu yaatal ko waaye li ci gën a wér moom mooy maanaam boo la joxee sàkku pepp ne la lebal naan cinquante kilo pepp boo may fay da may fay soixante kilo dix kilo yi ci dollu euh, am na addis boo xam ne itam day wane ne su ma defee ak yow transaction boo xam ne bénéfice par force dama koy delloo day daa doon riba euh, maanaam ay ci alxuraan yi bari na alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataxabbatuhu shaytan min al mas dhalika bi annahum qalu innama al bay'u mithlu riba wa ahalla llahu al bay'a wa harrama riba euh, li maanaam li ma mujj wax itam xam naa dana ci del ci xeet ci wax na ahalla llahu al bay'a wa harrama riba ndax euh, waaw euh, ah, déedéet astaxfirullah ñu ngi wax naan innamal bay'u mithlu riba ndax léegi boo ñëwee am ñoo xam ne dañuy tàmbali finance islamique dañoo ñëw ne léegi man dama bëgg jënd oto dem ci banque islamique ne lebal ma xaalis oto bi 10 millions lay jar ne ne boo ñëwee mën naa la lebal 10 millions nga dem jënd ci oto boo ñëwee oto bi boo may fay 12 millions nga may fay ma tere la ko ci nangam weer 2 millions yooyu contre bal boo ñëwee ci tàmbali islam ñun loolu ab jullit waaye nag léegi bu la neexee man dama jënd oto bi waaye nag axallahul bay' man dama jënd oto bi euh, dix millions jaay la bi deux millions nga ne wan ma oto bi nga bëgg na oto baa ngi ne ma dem jënd oto man moom ko man banque bi daan ne léegi man dix millions laa ko jënd ndax d'accord moo jaay la ko douze millions avant ma ko jënd xalaat nga ne waaw ma jël ko jaay la ko douze millions boo d'accord douze millions man douze ma la ko man mën naa li tax ma doon sonn ci ci ci maanaam maslaha yee ak ci wéeru ci diin ak afara moo tàmbuloon foofu rek am na yoo xam ne daal dégg ni ndax li daal benn rek dañ ko wëlbati maanaam inamal bayon mislu riba <laughs> suñ borom nag leer ahallahul baya wa harama riba maanaam njaay moom dafa wér ndax te banque bi dafa jaar ci activité dafa dem jënd oto bi jaayaat la ko ñu doxal activité économique bi euh, bii dama laa lebal xaalis rek ne xaalis na ci dara dolli ko foofu la riba bi amee bu ñëwee ci biir sax dañ leeral bu ñëwee ci murabaha danañ ko leeral nga xam ne détails yu bari bari tax ma wute waaye li li am maanaam moom mooy jamono yi fi ñu ko wax te gis nga bi ay bi wàcc maanaam <laughs> nit nit ñaa ngi indi jaxasoo googu ya ayyuha alladina amanu taqu wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu min allahi wa rasulihi in tubtum falakum ru'usu amwalikum wala tuzlimu wala tuzlamun kon tam aaya bu yéeme yéeme la ndax suñu borom daf ne ñi nga xam ne maanaam dañuy lekk riba suñu borom daf leen euh, loolu itam ay misaal yu bari am na ci ndax boo xoolee système économique occidental maanaam li nga xam ne leeru lu ma ko ko ci bi nga xam ne moom la di waxtaan wi itam mooy li nga xam ne euh, li tax euh, finance islamique populaire crise financière bi amoon deux mille huit deux mille neuf nga xam ne crise financière bi yéeme yéeme la ndax système capitaliste boo xam ne man naa ni téeméeri téeméeri at lañ ko taxawal ñu dem ba fondement système capitaliste yëpp yëpp perte ay Citibank nga xam ne nag premier banque dem ba tëj nga xam état moomu di yéene xaalis jox leen xaalis naxande bañ taxaw rek te système bépp noonu la mel loolu li mu tekk mooy maanaam riba da yàq euh, biñ ci génnee nag la tubaab bi gën a gëstu finance islamique ndax itam daanaka li nga xam ne moo doon crise bépp mooy poñ yi nga xam ne moom lay leen ci biir mooy li nga xam ne islam daf ko tere banque islamique yi benn jafe-jafe ndax maanaam la doon yàq ñun ñu dari leen ko léegi eh, xeetu riba eh, eh, am na am na xaddis boo xam ne te teewlu mu ko yaakaar naa dafa dem jënd tàndarma ju bees ñëw wecc ko la yaakaar naa tàndarma Eh, maanaam ñaari qualité tànt mooy wute daal mooy wéete benn saako bi ak ñaari saako ñoo di ko wax yonente bi sallallahu alayhi nga xam ne comme ko defal d'accord na yonente bi ne lool loolu riba la da ngeen ko delloo da jël jël gendarme ji ba yi dem jaay ko boo ci amee xaalis jënd la nga soxla ci gendarme ji maanaam nga xam ne même bu demee ba boo ñëwee ci banque bi ngeen d'accord banque ba mu am riba yi du tax mu dagal donc euh, contriba mooy poñ bi nga xam ne moo ci jiitu mooy nga xam ne maanaam booy tari finance islamique war na ko sori li ci des mooy xaraar xaraar mooy euh, dal nañu bare bare da ngay wut wala nga dem di jënd dara wala yu mel noonu ñu jox la contrat boo xam ne ne li signé nga liir contrat jeex fekk lépp solo ci contrat bind mu soo lañ ko bind wala boo ko demee ba ci biir nga am cee jafe-jafe ñun la yaay signé waroon nga liir contrat bu baax a baax wala mën na nga jëflante ak nit ne ko dama bëgg nga jaay ma naa nga mi ceeb takat da ci dugal transport wala ko ci ngeen waxtaan ne biir leeru la transport nga dem ba mar ko livre mu ne ah man nga transport ci la ko bàyyi wax nga ba pare loolu mooy xaraat xaraat mu am rek daganu te daanaka boo xoolee système banque moderne ci tax avocats yi bari xaalis Amérique loolu la ndax kenn ku ne xam nga li ma doon wax ci système économique occidental kenn ku ne da ngay xool sa njariñ maximum kon nag xam sa njariñ doo seet njariñ jàmbur da ngay seet rek ni mu la ni mu la arrangé bu nag kenn du mën dugg woon te kenn ku ne boo dugg nag da ngay wutee avocat yoo xam ne contrat bu ñu jox ñoo la koy xoolal ba xam waa ji naxu la wala nga wutee avocat xam ne itam bu jëf ne dinañ fexe ba nax waaye loolu lépp société islamique du ci am ndax contrat permis xarar euh, du du du du du jaadu may séeréer mooy lu mel ne ndax boo xoolee lu mel ne bourse yi marché financier yi nga xam ne moo xew ci àdduna bi léegi daanaka moo kat sorewul ndax mën ngaa tëdd yor seen milliard placé ko ci bourse bi bu jëmee wet gi nga gañ xaalis bare bari mën ngaa xëy suba tool nekk milliardaire mën ngaa xëyati ginnaaw suba part lu dul jeex gis effort boobu ngeen doon léegi ci Madoff koo xam ne daan jël xaalis di ko placé ba xëy xëy lekk alal yi jeex yaa ayyuhal ladina amanu innamal xamru wal maysir wal ansab wal azlaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuhu la'allakum tuflihun kon loolu moom suñu borom da ko tere kon lépp loo xam ne dafa am carte wala dafa am incertitude carte yi tam bu ne biir am nay leeral maanaam euh, su fekkee yoo xam ne kenn ku ne da ngay teg kenn di tat loolu day xaraam waaye bu doon euh, loo xam ne amul tat mu ngi mel ne ñu doon juróomi nit ñu ne bëgg xool kan moo ci kan la ñuy tànn pour def nangam def benn loterie loolu maanaam dañu xaraam ndax kenn perte ci biir waaye activité bépp boo xam ne te système financier actuel bi nga xam ne moo dox ci bi daanaka ci loolu wéeru bi di bëri bëri ci ay carte yooyu ba ca topp itam day nekk ci banque islamique mbaa système financier islamique mënoo nekk di jëflante ci loo xam ne l'islam nanguwu ko xalaal maanaam mënoo financer koo xam ne day bay ay tool yu maye ngir mën a jaay sàngara mënoo mënoo financer koo xam ne day ubbi boîte parce que dañ koy mooy yàlla loolu itam euh, am liggéey yu yu yu xóotu xóotu ndax da ngay gis ci golf bi xëy na amul fii ci golf bi yu bokk nekkee da koo xam ne groupe bu am doole boo xam ne day bari xaalis ñu fa bëgg jël avion pour dafay compagnie aérienne waaye nag bu bu ñu jëlee vol Dubai New York ñu ci biir dañ leen service sangara léegi nag loolu lan la ci sariya wax est-ce que transaction boobu banque bi sañ na ko financer wala yu noonu. léegi nag bu am na jamono yoo xam ne da ngay jariñoo maxaasidi sharia ndax su fekkee xëy na sàngari suñu jaay ci biir nga bëgg a te loolu mën naa indil économie loo xam ne am na lu ñu xañ julli bi loolu tam maanaam liggéey bu jeex la loolu li ñu junj mooy jublu ci ne ñoom liggéey bu rëy rëy finance islamique daanaka ñu ngi taxaw ci ci ci ci ci fuqaha ci nga xam ne dañuy jàng sharia jàng fiqh muamala jàng finance dañ ci am maanaam boo xam ne maanaam mooy tax mën a dox Euh, kon kon loolu mooy juróomi koñ yi nga xam ne ci finance islam bi weesu beneen koñ bi nga xam ne moo ci topp itam ma jeexale foofu doogu dugg ci mën a ñu mën a euh, euh, moo di contrat bu ñëwee ne damaa bëgg jënd oto dama damaa bëgg tabax kër wala damaa bëgg financé wala ma bëgg benn actif financière day am naaqam da ngay signé ak banque contrat yaa ayyuhal lazina amanu idza tadayantum bi dayn ila ajalin musamma faktubuhu am suñu borom moo ko xam dañ ko bind kon nag lu ci bari ci lay doon contrat yooyu itam day am législation maanaam contrat yi ndax ki ko bind ànd naa ko xelama ndax majeur naag ndax condition yi ko bind baax naag ndax amul xarar dinañ wax leen ndax amul maysir euh, ndax ndax ndax amul lu lu xaraam loolu lépp liggéey bu jeex la kon nag léegi ci li may si moo di euh, euh, question bi ñu ma bi ñu laa laajoon bi ma doog a si banque bi banque bu banque boo xam banque islam ci li muy ci li dundee am am na benn poñ boo xam ne fàtte naa ko ci poñ bu doon leeral itam mooy di maanaam euh, banque islamique transaction bu muy def dafa wéree wéeru ci lu wér ci activité bu wér maanaam mën ngaa ñëw ne damaa bëgg ay tool bëgg moom financé damaa bëgg jënd marchandise damaa bëgg lee waaye mënoo ñëw nag damaa bëgg ñu lebal ma xaalis mu man mii yor xaalis bi ci banque bi de mun maa def transaction boo xam damay dem ne mu tëdd fa di ma gagné la intéressant faw mu jaar ci activité mooy wane ne maanaam euh, islam dafa encouragé investissement xaalis bu tëdd seen borom toog ci di jariñoo loolu tam islam nangu ko xaalis bi war tëdd liggéey euh, kon nag léegi li ci mooy xam naa damay jéem a ci lu gaaw a gaaw euh, produit islamique yi nga xam ne moo am maanaam boo duggee ci banque islamique Euh, jox leen ci tënk ndax produit bu ne dafa am ay détails ci contrat bi koy signé lu ci dañ koy topp maanaam foxaay ci biir banque bi ñoo xam ne am dëkkoon ak charia bi daanaka boobu mën naa ne finance islamique sax taxutoon mu jóg waaye dafa fekk banque yi nga xam ne moom la yoon fii moom la gën a def euh, moom la gën a jariñoo te te nit ñi soxla ko moo tax ñu wëlbati mooy li ñuy wax murabaha murabaha mi ngi wéeru ci ahalallahu al bay'a wa harrama riba ahalallahu al bay'a maanaam euh, doomu aadama yi maanaam boo boo boo ñëwee ne banque bi damaa bëgg jënd marchandise am na léegi nga ne damaa bëggoon a dem Fuuta jënd fay nag ndax màggal bi ñëwee ma jaay ko léegi boo ñëwee ci banque boo xam ne banque conventionnelle def naa la ñaata nga soxla ci xaalis mu ko cinq millions daal euh, bu ma ko amoon man yi daal mën naa la ko abal waaye un million cinq cent intérêt laa ci mën a teg loolu lay daal doon riba ndax banque bi dafa laa jox xaalisam yoonam nekkul ci li ngay def xëy na sax mën naa seet ba xam ne nga def dëgg laa waaye day obligé néew donc mën a jox mille cinq cent ma euh, joxe ci musharaka la gën a léegi nag bu dee banque islamique li tax mu gën banque bële moom boo ñëwee nag dama bëgg jënd jaay ko danaan sa yow est-ce que Fuuta xam nga ko fi ñuy jënd nag yu baax nga ne ko waaw mu gëstu ba naa ah. ñu ne ko waa ji kat nag képp la xam ñaar fukki at yi affaire nag rek lay liggéey mu ne ndax boo ko jëndee am nga jëloo ko bu bu mën a jaay nga dem gëstu ñu la ah, jëlu bi mën na ko jaay banque bi ne ah léegi daal xam nga ni ñuy def comme da ngaa soxla cinq millions jënd léegi nañ def naan man mën naa génn xaalis ñu associé ma ak yow jënd nag yi bu jëndee nag yi nga saytu ko wala ñu bokk saytu ko ñu ñaar léegi bu bu bu bu bu kii bi bu bu màggal daal di jotee buñ jotee loo ci génne ci xaalis moom moom soixante-dix pour cent yi moom trente pour cent defee bu ñu kenn gagné un million banque bi am sept cent mille amoon trois cent mille boobu xaalis bu mu arrangé la ngeen d'accord ñu contrat li mu wuteeg de banque bi day ñëw ànd ak yow liggéey da la jàppale pour nga liggéey mais banque bi dal jox xaalisam rek te xaalis bi da ko fay beneen bi ci topp itam fekkee musharaka la banque bi sax dugalal xaalis ma dugalal xaalis loolu mooy musharaka su fekkee musaaraka la su fekkee liggéey bi am ngeen ci ndam banque bi day am pour cent ngeen ci amee dix millions banque bi day am sept millions ngeen su fekkee nag amu leen ndam da ngeen bokk perte waaye nag na fekk perte boo xam ne banque bi wóor na ko ne tegu na ci yil la boo xam ne yow yàqu xaalis yi wala def na si liggéey na mu war a demee kon nag loolu mooy musaaraka ci biir musaaraka am na ñu waxee di mu daaral mu dara ba mooy su fekkee waaye ñi nga xam mooy jënd nag yi di ko jaay moom xam-xamam rek mën na ko gérer mën na ko def te yoonu banque bi du ci nekk dama ñëw ne ko léegi man maa la jox xaalis yow doo ci def benn dërëm maa la jox cinq dama liggéey génnee euh, boo amee xaalis quatre-vingts jox moom nga téye vingt pour cent diggante bi ko liggéey man maa lay fay loolu mooy spécialiste boo xam ne euh, xam na li mu liggéey banque bi ñëw jox ko xaalis bi ñëw liggéey mën a fay murabaax ah nag mooy dama bëgg jënd banque dama bëgg lebal xaalis ma jënd marchandise wala dama bëgg jënd kër banque bi ne la man kat mënuma laa lebal xaalis nga jënd kër ma di teg inter kër gi jaayaat la wër na amee garantie leer war na am na noo xam ne ko mën a fay nag euh, euh, bu ko jëlee dix millions nel douze loolu mooy euh, Euh, loolu mooy euh, mudaaraba léegi nag financement yooyu produit banque yi maanaam bu jeex daanaka mën nga ci lim yoo xam ne bu ne téeméer am na yoo xam ne salam maanaam ci produit mbay lay doon maanaam euh, léegi su fekkee da nga bëgg dafa sëddi nga ne léegi bëgg bay gerte mu la ne man na bu ma amoon nangam man na am dix tonnes gerte léegi banque bi mën naa ñëw ne la euh, man kat nga ne banque kat man bu ma deux millions mën naa ci bay euh, génne ci maa ngi tonne ci gerte bu gerte goo génne ma jaay la ko te fekk mën naa ci am sans bénéfice banque mën na laa financer xaalis bi nga nga yor sëb nawet ba mu jeex euh, bu bu bu gerte génne banque bi jënd ko ci yow fekk banque bi moom itam day téye gerte googu ndax xam na ne mën na ko yaay sinoor wala mën na ko jaay keneen nga xam ne day ci moom pour bu jotee mu jaay ko loolu lépp ay ay produit la ijaara ijaara mooy comme ni ñu wax fi location vente wala wala location mën naa laa jox euh, kër nga dugg dugg di ko fay ba mat nga moom ko kon nag maanaam daanaka fi ñu toll ci jamono ji bépp produit boo xam ne banque conventionnelle yi am nañ ko nga xam ne maanaam euh, dafa am riba am na produit bu fi taxawal boo xam ne mën naa laa fajal su loxo su soxla euh, tam dëppoo charia euh, léegi nag lu mel ne banque islamique développement dañu wut ay borom xam-xam ay chercheurs yoo xam ne fu ne lañ jóge ci àdduna bi ñi day fuqaha ñi day financier ñu dajaloo di seet ay produits yoo xam mën naa faj soxla nii ñi tam dëppoo charia bu bu ci nopp ñu génne ko kon nag lool mooy produit nga xam ne boo duggee ci banque islamique man ko réglé waaye nag am na produit gën a compliqué yooyu produit gën a compliqué xam ne ne ah, lu mel ne réew Sénégal bu bëggoon tabax autoroute wala mu bëgg a tabaxu pont day leb xaalis état bi léegi nag bu lebee xaalis day def lu ñuy wax emprunt obligataire xam naa léeg li ngeen dégg ko ci rajo emprunt mooy obligation mooy day jékki-jékki gouvernement américain siiw na ci lool gouvernement américain dafa xam ne le gouvernement américain ñu bari wóolu nañ ko xam nañ ku mu amee dana la fay day jékki-jékki ne léegi dama soxla cent milliards pour defar benn pont cent milliards yooyu dama koy dagg coupon cinq millions par cinq millions ba mat cent milliards la fay diggante bi nag naa la ci tegal intérêt cinq cent mille nga xam ne balaa cinq ans yi mat naa la ko fay bu ñu waxee bu cinq ans yi matee ma dalal la cinq millions dugg nag ndax gouvernement américain état yi noonu la ñuy doxee loolu mooy obligation bu ñu bëggee euh, def ay réalisation yi mag noonu lañuy def léegi nag réalisation yi am na ci yoo xam ne dafa dëppook sharia moom mooy sukuk gi ñu doon wax léegi boo xoolee marché finance islamique ci àdduna bi ñu mu toll ci volume ay mille wala mille deux cent milliards de dollars la wax waaye mille deux cent milliards de dollars yooyu xooloon soixante pour cent yi ay ay ay ay ay emprunt obligataire la ay obligation la ay ay ay sac nga xam ne léegi état Sénégal bu ne léegi damaa soxla cent milliards am na borom xam-xam yi ci banque islamique mën nañ ko tëral ba defal ko lebal ko cent milliards yoo xam ne ñi koy lebal danañ fay danañ ko lebal seen xaalis te riba du ci am te lépp dëppoo ak sharia te mu wéeru ci euh, loo xam ne maanaam lépp lislam na mun kon nag loolu moo doonoon leeral euh, ci produit yi nga xam ne mooy mooy mooy produit islamique yi nga xam ne moo am waaye daanaka ci li gën a gàtt daal boo demoon fu mel ne Malaisie ba ci produit financier yi gën a compliqué nga xam ne man boo demoon bourse New York boo ciy am pour normal rek am lu bu islamique boo xam ne tege na léegi nag ci biir loolu ci biir produit islamique yi itam euh, législation bi léeg-léeg mu am ay wute ndax fekk da nga bokk ci ngir mu imam Malik wala ngir mu imam Shafi léeg-léeg ngir mu imam Shafi moo ëpp souplesse am na yu nangu yoo xam boo ñëwee ngir mi Imaam Maalik duñ ko nangu euh, loolu itam borom xam-xam nañ ci def ay daje euh, di ci waxtaan euh, waaye am na base boo xam ne ñoom ñëpp ko bokk. léegi itam bëggoon naa laal ci li ñu wax aussi maanaam takaful takaful mooy assurance islamique xam nga assurance bi nga xam ne noonu la tëdd daganut ndax assurance. esprit bi sax esprit bu am maanaa la ndax esprit bi mooy euh, loo xam ne mënuloo ko sa bopp mboole mu jàppaloo a ko sa bopp ñu ngi lay tonti nga ne léegi damaa jën sama oto di ko dawal bu ma jëlee assurance xëy na dix mille par weer laa ciy fay waaye bu ma paanee yàqu deux millions assurance man moo ko fayal te di bu am maanaa la waaye fii ci l'islam àndut moo di su fekkee da jël téeméeri nit yoo xam ne dañuy cotiser ci assurance kenn ku n di fay dix mille Euh, ñu ne loolu xëy na boobu ko xoolee dana mat cent millions ci at mi téeméeri nit yooyu boo xoolee téeméeri nit yi ñaar fukki nit yi ñoo ci am ay jafe-jafe ñaar fukki nit ñu ci am ay jafe-jafe xëy na ñu réparé leen seen oto cinquante millions mbaa soixante millions léegi nag bu dee système conventionnel quarante millions yoo fa nekk borom assurance loolu moom loolu l'islam nanguwul nag ndax bu boobaa boo jëlee ki nga xam ne moom fay na ñaari at yi wala fay na amul benn problème. xaalisam da ko ñàkk ki nga xam ne itam fay na ba pare ñu dédommagé ko xëy na faj na soxlaam waaye l'islam lim nangu mooy bu kenn ku ne tegee ba xaalis ba daje fa boo at mi jeexee ñu génn ci li nga xam ne moom lañu financé ci ñi nga xam ne ñu am yàqu-yàqu la fa des ña fa nekk bokkaat ko nga xam ne day gën a doon mutuel léegi nag la fa nekk bu bokkaat ko bu la neex ñu séddale ko ci biir nit nii ne kenn ku ne lii lañ ci delloo bu la neexee ñu ne nañ ko téye ndax li ñuy tegaat déwén gën a wàññi bu la neexee ñu ne nañ ko jël investir ne dem jël jaay xar futa jaay ko magal dar mis bu la neexee ñu def ci musharaka bu la neexee ñu def ci mudaraba bu la neexee ñu def ci istisna istisna leeralu ma ko ci produit yi tam muy mel na lay nga ne dama bëgg dama dama bëgg defar lu avion avion xam kenn ko defar ci ñaari fan da ngay placer commande bi xëy na ci ñeentaat wala juróom-ñaar mu pare wala ñettaat boo placé commande bi dana placé commande xaar nga ne neexuma wala neexuma da nga joxe engagement ndax prix nag dafa bari léegi nag boobaa ñu la avion kat boo koy commandé da nga jox vingt pour cent départ bi ñu barab sangam nga joxaat vingt pour cent yi ci des ñu liggéey barab sangam ñu ne waaye quinze pour cent yi ci des ba ñu dem fin bi yi boo jëlee takaful xaalis boobu fa des nag produit islamique boobu mën ko ca dugal kon nag loolu mooy assurance islamique takaful itam bu demee ci réew yu naar yi développé na loolu bari na comme une assurance yoo xam dafa dafa sharia te loolu itam mooy loo xam bu développé ci réew mi ñu bari nañ ci dugg waaye waaye comme mooy euh, wuute euh, bi nga xam ne mooy ceeb solo li ci def it comme lu may tënk ci produit lu mel ne microfinance islamique microfinance xanaa yéen a mu ceeb xam-xam lu xew a xew la jamono yi pass mooy yi nga xam ne mutuelle yi di financé jigéen ñi ak leen lebal ak yooyu euh, li tax Euh, ñi doon jox xaalis fonkoon ko dañ ne lii xaalis sa boo xam ne da dañ ci population ci développement ci jigéen te jigéen ñi activité bari ñoo ko yor waaye man sama seetlu bopp ma ci am bi mu demee ba sori addu ñëpp dañ doon xewal bañ ba sori la nga dese jigéen joo xam ne mën na ma jigéen rek laa bëgg <laughs> loolu it bi may leeral fondement l'islam dama ko tëb ndax kenn mënut leeral lépp di benn jotaay bi mooy concept bor bor boo xam ne ci économie occidentale dañ koy encouragé boo demee États-Unis dañ naan nit boo quarante cinq ans non trente cinq ans jëm quarante ans dafa war a fees ci bor dafa war a lépp kër lépp oto war a lépp ci nangam nangam bor nag islam encouragé wu bor boo nekkee ci ci daroor ya ci ci lu mënta ñàkk ci nga ko war a lépp waaye warul lépp bor ngeen noonu système finance islam encouragé wu bor musharaka la encouragé nit ñi ànd liggéey kon nag bor da gis ne soxna siñ lebaloon ñeenti at ci ginnaaw mu jël ji xar yar ko mu jël bu nee ba am juróomaat juróom benni day daal di andi jafe-jafe léeg da ci koy génn du ci mën a génn loolu bor moo moo baaxoon kon nag microfinance itam concept bi mu baaxawoon nga xam ba mu àgg ci population wéeru ci lislaam nga xam lu tam riba dana gën a baax ci population bi loolu tam chantier bu yaatu la boo xam ne euh, warees na ci liggéey kon nag léegi kon nag léegi euh, ci tënk euh, maanaam banque islamique day banque boo xam ne maanaam day day tere riba euh, lépp loo xam ne dañ ko jëflante ak nit ñi ak société yi itam mu mën leen ci jàppale waaye nag day bëgg jëflante boo jëflante mu wéeru ci loo xam ne ci économie bi la jëm day loo xam ne itam di ko tax a jóg mooy bëgg banque yi doon ay agent économique li tubaab bi waxee agent économique agent économique xam nga fi ne système bi nekk banque yi wala xaalis képp koppar képp lañ topp bu ñëwee ñu lebal la sa xaalis nga dem sa bu dee banque islamique boo ñëwee euh, bëgg dafa moom istisna waaw mu xam fekkee am na ngay liggéeylu ak am na liggéey man fekk ak ministère moo lay defaral bala jënd bala finance waaw mu xam ne muy tëdd su fekkee bëgg ànd ak moom dañ jëndee ay xar jaay ko mu xam business xar am nañu ko crédit finance islamique sax ne loolu ndax banque ci lépp waaye islam ni mu gisee banque xaalis dafa nekk moyen boo xam ne day mën a jàppale ni ñi ngir ñu mën liggéey seen activité kon nag banque bi dafa ram spécialiste ci lu ne dafa ram spécialiste boo xam ne bu jëmee ci affaire tabax ñu andi ko mu xool ni ñuy liggéey client bi fekkee man naa ne client bi def musharaka mu liggéey moom fekkee mën def mu daara bu mu daara bu mooy kee képp moo xam liggéey bi ñu bàyyi ko liggéey bi ah, bu na ko ñu seddu bénéfice ñu def ko fekkee mu rabax lay def ñu def ko wala yu mel noonu waaye ci tënk daal maanaam banque boo xam ne day ànd ak ne liñ ci investissement ci économie réelle économie réelle lu am maanaa la ndax boo xoolee boo xoolee crise financière bi nga xam ne moo xewoon ci àdduna bi ñu di ko wax euh, crise subprime subprime li ñu tekki moo di ay bor yoo xam ne dañ koo lebale te ñu ko lebaloon amuñu capacité fay loolu li ko war a lool boo demee Amérique maanaam barina na fi ñu nekkoon Amérique euh, li ñuy wax mortgage boo demee ba bëgg kër da ngay dem kër ñu ne la kër bi maanaam cent mille lañ ko jaay waaye nag man man ko fay ci juróom wala ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom ñu loo xam ne moom ngay fay par weer ko par weer léegi nag dañuy xool sa par weer te cinq cent mille da ko dunde cinq cent mille da ko fay kër bi yoo xam ne du ci def dara bu ñu defal dossier de crédit ñu defalal na kon mën nañ laa defal kër goo xam ne nga fekkee yow naa nga loolu bari nga mën ko wàññi ak ñoom ñu wees foofu léegi nag comme système financier économique bi li lislam bëgg nga xam ne finance bi day dend ak activité yi di ko financer daa dem ba mujj amatuñ connexion financier yi di def spéculation ndax riba bi di di di fexe seen xaalis ñu wëlbati ko léegi nag bu ñëwee di lebal nit ñu dem ba leble bi bari kenn ku ne di wër ko lebal bu ñëwee seet nit koo xam ne mënta fay cinq cent mille par weer deux cent cinquante mille par weer la fay ñu ne ko yow naa lebal nga a fay cinq cent mille par weer yile ji koy teg de fekk ne ñoom seen portefeuille seen maanaam euh, nit ñi nga xam ñoom la yor am na ci ña téeméer waaye téeméer ya fekkee ñëpp nañ fay correctement bu ñu amee fukki nit yoo xam ne fay ñu correctement xëy na du leen wàññi lu ndax seen profil ba loolu du ñu ne kon nañ ndax kon leble boobu ci ci ci diggante bu gàtt nañ ci gagné moo man ñu def loolu am na ñoo xam ne sax dañoo def lu gën a sori loolu bi ñu defee portefeuille bi ba xam ne téeméer nii na am na ci fukki nit yoo xam ne wóor na leen dañ fay day am benn société boo xam day ñëw jënd seen bor yooyu xam nga am naa décision boo xam ne maanaam bor kenn mënu ko jaay maanaam l'islam bi mu euh, ne jiw amel na ma ma ñëw ne euh, yow li ma amel mën naa fexe ba ma euh, boole na laa kii yaa ko war waaye maanaam la koy fay du wàññi ko mbaa du yokk loolu maanaam fekkee kee maanaam ki nga koy defal bëgg naa jël responsabilité wu l'islam nangu na lool waaye nag tubaab bi li ñuy def moom mooy dañ naan du Kara amel na ma un million euh, sëñ Moussa jóge fee ne léegi un million yéen la amel man xam naa ne mooy bu ndaxatal Modou Kara mi na laa jox huit cent génn ci ma féetewal moom bu ko defee muy utiliser ay moyens mu gagné ci deux cent mille donc système financier occidental daanaka ci biir loolu lépp dafa raam euh, loolu nit ñi doon def nga xam ne léegi maanaam nit ñi dañoo mujj jël seen dix pour cent portefeuille yooyu di ko jaay benn société société boobu bu ko jëndee moom it di ko tasaari société nga xam ne du feeñ maanaam li wax jël bu ko soli bu ko daal leen def muy tegaloo di tegaloo di tegaloo ba xeexee lépp ni kalab daan lépp bi mu daanoo nag moom mooy riba du loo xam ne du sax maanaam suñu borom rëbb na ko koy système financier bépp daal di daan ci nag tubaab bi tàmbalee gëstu finance islamique ba mu am loolu yoo xam ne am na maanaam li may tëjee moo di mooy li ma tàmbalee woon maanaam euh, Euh, système financier islamique day loo xam ne ñëpp ci war a taxaw ndax euh, fardu kifaaya la ndax kenn ku ne boo jëflante da nga jëflante ak banque nga ne ko sharia jaaduwul ni euh, nga xam ne moom la départ itam ñu koy tëral day jullit yëpp daanaka man ko nañ ji man forum bi nga xam ne organisé woon naa ko daaw gërëm ay foqaaw yu bari ñëw na fi daaw Abdullah bin Baye ñëw na fi am na ko jógoon baax rek ñëw na def nañ tam forum boo xam ne ay foqaaw sharia rek ñoo ci nekkoon ñu mën a seet nan lañ mën a taxawalee ndax Pakistan bala ko mën a dëgër faw sharia bi jiitu sharia bi itam faw euh, jàngkat yi muy léegi te nekk fii ñu bari bari dafay gëstu ci fiqh muamalat fexe ko jàng man maat bi ma yor li nga xam ne moom lay góorgóorlu euh, te jublu ci liggéeyal lislaam mooy fexe ba finance lan giyaatu ci waaye ci ñaari wet lu koy defee wet bu njëkk bi mooy formation dañuy jàngale mu def ay séminaire ñett fan wala une semaine yoo xam ne dañu xëy jàngal soo bu ngoon léeg ay banques yoo xam ne bëgg a soppi seen banque banque islamique société assurance yoo xam ne dañoo bëgg seen société société islamique am seen banque islamique bi leen defal formation bi nga xam yoon ñu jaar boobu mooy wàllu bu njëkk wàllu ji des mooy wàllu conseil mooy maanaam bu fi banque islamique bëggoon a taxaw ñu tegtal ko yoon bu état bi bëgg a soppi loi ñu won ko yoon ñu mën a jaar mooy yu mel ni organiser ay ndaje forum bi ñu fi defoon dañoo seet ñoo xam ne ay foqaale ñoo xam ne ay directeur banque centrale ñoo xam ne boo jël jël ñeent fukk juróom yi euh, ay jullit lañ dañoo bëgg système islamique bi dëpp jullit fii ak loi bi ànd ci du mën a sotti forum daaw yàlla dafa nañ sutura ba banque islamique doon waaw financé na benn cabinet boo xam ne ñu ngi def étude pour ñu mën a changer loi ba demee France daanaka changé nañ ko Angleterre itam changé nañ ko waaye li ci ëpp ëpp solo ba demoon Bahreïn man ñoo jógee Bahreïn ba ci dem fuqaha yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ëpp doole ci système bancaire islamique ñoo xam ñoom la ñu wóolu xam ne transaction bu gën a jafe bu ne ay milliards dollars ñoom ñoo laaj leen fukk ak ñeent ñoo fa ci lu ëpp quatre cent cinquante banque nga xam ne jot toujours ci conférence loolu li ko waral nga xam ne ne jàng fiqh muamalat baa ci xam-xam bu dëgër jàng finance bëriw kon nag buñ bëggee finance islamique taxaw ci réew mi da caa gën ay banque lañ fenn ci xam-xam def lay mën a jaay mooy euh, ci li nga xam ne fardu kifaaya la ñu jàng diine góorgóorlu ci jàngum fiqh muamalat euh, jàng finance def ay formation man maa ngi def man maa ngi jëm a taxawal ay formation am sax ci arab lañ ko def ñu mën fee taxawal conseil charia boo xam ne day am doole conseil charia boobu boo amee doole bu fi ay banque islamique taxawee moom mooy conseil charia am doole bu defee mën a pousse législation mën a soppi euh, mën a mën a mën mën a avancer kon nag euh, ñoo ngi tëj foofu waxtaan wi ñoo ngi jéglu euh, di sant bu baax ci jotaay bi te di tëjee message boobu rek wan leen liggéey bu boo xam ne ñëpp ci jàpp liggéey boo xam ne ci xam a moo tax suñu liggéey ñu tàmbalee ko ci maaxaat euh, kenn ku ci gëstu li gën a gàtt itam nga def ko arabe wala français wala anglais boo déggee arabe boo déggee ci àddina tamit islam yi dañ gis pour jeex dañ ci bind kenn xam am toll julli jàng ci góorgóorlu bu yéeme yéeme xëy na Sénégal amagum ñu ràññee ko waaye daanaka àdduna bi ñaari weer yu ne am na conseil ci affaire fiqh ci affaire sharia euh, ci affaire tamil islami ci affaire sukuk gi yoo xam ne borom xam-xam dañ ci daje euh, gëstu ci ba def ci góorgóorlu ba mën a lëkkaloo ñoo ci liggéey ci àdduna ba mën taxaw ba mën ci taxaw ñoo ngi sant bu baax a baax euh, di ñaan liñ fi waxtaan ñoo ngi jégalu lépp loo xam ne dañu ne ñoo koy jégalu Eh, te di ñaan eh, suñu borom man loolu mu jàmm jàmm yàlla ak dëggal si jërëjëf sëriñ Mouhamadou Amin Mbacké ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baax tey jii te mu jëm ci banque islamique walla finance islamique wala économie islamique yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew la nga waxtaan ni am nga ay xalaat yu leer ak dégg leer ci lii nga xamante ne moom nga doon wax kon ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan te kàttanal la ba liggéey bii nga xamante ni ci nga soobu te liggéey fas yéene koo liggéeyal euh, monde islamique bépp yàlla jàppale la ci ba nga àggale foo xamante ne kaw sa ñor ngi lay tegleel kàddu yoo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye am na xam naa ne laaj xaw naa bari tamit bëggoon nañu Serigne Abdou Khoudoss def benn taxaw seelu bu gàtt li nga xamante ne moom la Serigne waxtaane kon dañ koy jox kàddu gi su ko defee ñu door a ñëw ci laaj yi maanaam bu fekkente ne am na ci mbokk yoo xamante ne dégguñu seen i laaj ñu ñu ñoo ngi jégalu yi loolu rek ndax temps bi ci bopp mooy xaw a xat léeg-léeg te xam naa laaj xaw naa bari kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss rek su ko defee mu def taxaw seetlu bu gàtt ñu war a ñëw ci laaj yi. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى خير خاتمين ومن يقتدى بهديهم إلى يوم الدين di sant ci turu Ibnu Cheikh bu baax participation am ak thème am coono yi nga xamante ne def na ko fi jàllale mu mel ne sëriñ Mouhamadou mu doon waxtaane ko xam lan mooy problème xam ngeen ne ni ko Cheikh si Mouhamadou Nabi waxee banque islamique ak finance islamique bokkut économie islamique tam bokkut kon dafa mel ne si li ma déggee si Mouhamadou Nabi ci biir leeralam économie islamique moom moo am lépp ginnaaw économie islamique nag moo am lépp moom Sëñ Mouhamadou Amine wax na ne économie islamique bay ci la jaay ci la commerce ci la sàmm ci la ak tijaara tam maanaam wàllu bu ñu la employé diggante liggéey bi nit fay yooyu loolu gis ci diine ni ko suñ Mouhamed Lamine waxee mooy tawxiid maanaam jullit bi moom bu dee jëflante day bàyyi xel yàlla amut lan lu muy bu dee ci jaay bi ko rek day xel yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa ne taajirul amin maa nabiyyiina wa sadiqiina pour xam le ne loxo taxaw waaye diine la joo xamante ne day fàtte moo tax mu jël commerçant bi nga xamante ne dafa nekk commerçant bu wér mu teg ko ci daraja yi mu wax ne tam ki nga xamante ne day jëflante ci wàllu alal du leere leer te bañ a fen wax lu du dëgg bu boobaa bénéfice mu am ci jëflante boobu dagan kon foofu kiy jaay ak jënd wala kiy jëflante comme ni ko sëñ bi doon wax mu fekkee leer na ci mu jëm ba reda am ci

ndax loolu dana faral di am sëriñ bi tam am beneen point boo xamante laal na ko muy lu jëm ci alxilaafa maanaam doomu aadama bi dafa nekk tuutaayoon yàlla bien ñi nga xamante moo nekk ci àdduna yëpp yàlla daf ko indi ngir doomu aadama bi exploité ko pour wàllu économie islam kon loolu foofu man ma déggee ci ne kon maanaam wàllu ci boppam day dugg ci li ñuy tuddee ci lislaam ad-daruriyaat al-xams te lislaam dafa ñëw pour yooyu nga xamante ne juróom la te mënta ñàkk ba ci njëkk diine ci la nafs ci la wax rek kon mën na maa leeral alal dafa ñëw ngir protéger protéger gi ñuy protéger alal moo tax moom lislaam dagal daganal na comme ni ko sëriñ bi waxee al milkiyatu fardiyya al mutlaqa mooy moomeelu individuel maanaam boo xoolee kooku li fi lislaam ak yeneen am bima am iqtisaadiya mooy mel mooy alal bi ñëpp ko bokk kenn ku nekk liggéey loolu lañ lay jox loolu mooy socialisme nga xamante ne kenn amul sañ moom mu ëpp moomeel ba tax na ñooñu dañoo jéggi dayoo capitalisme tam ñëw encouragé li ñoo al multiel mooy kenn nit ki mën naa am ay milliards ci misaal daaru si tey mboolem terrain yi fi nekk bu amoon xaalis mën nga ko jënd di ko moom te yoon kenn du ci nekk nga xamante ne bu boobaa kooku tam mooy capitalisme dafa encouragé mooy moomeelu individu comme ba tey l'islam bi mu moom dafa nekk ci digg dugub bi mooy tëralu moomeelu kenn ñu individu kenn ku nekk sa nga moom lu la neex selon ses moyens waaye da bàyyi xel moomeelu mbooloo mi ak bañ a lor ñi wala mu nekk diine jox ndax digg doomu bàyyi na xel moo mel kenn bàyyi na xel moo mel mbooloo ba pare tam moom lislaam mu bàyyi li ñu tuddee ak semence suñu solo mooy li ñuy wax maanaam comme compétition comme ni ko sëriñ waxee léegi kenn ku nekk lu la sa njàmbaar may ci liggéey comme ni ma ko waxee da nga teg ci euh, maanaam bañ a wax bañ a ñaawal ci jëflante loo mën a am rek loolu day daal di ba tey sëriñ bi am na point yu tudd yu am solo muy li ñuy ndax finance islamique moom sëñ Mouhamadou Lamine ni mu ko waxee daf seet maanaam li nga xamante ne moom la ñu ci jëflante soppali islam yi ñëw adopté la wax conseil islamique ay majlis istichari islami yoo xam ne dañu nekk ci banque bi muamala bu ñu jëflante bu bees dañuy am na bu ñu jël wala ñu seet nañ ko dëppalee li jiitu ci lislaam te mooy al istihaad kon lislaam xamoon nañ ci école islam yi bi ñuy tuddee kon loolu am na ci finance islam yi suñ la ñu waxee am na nañu al xiraat te mooy comme ni mu ko waxee léegi man maa ngi yor sama xaalis mais damaa bëgg am dama bëgg a am bénéfice ma jël xaalis bi jox ko koo xamante ne moom dooleem la yor mu dem commerce wala mu dem mbay wala mu dem dara bu pare ñu séddoo bénéfice mu am ci naan la ma am ci naan la loolu dagan na comme ni la ko ñëw ashirka tam dagan na muy associé bokk loolu comme yooyu yëpp seen namin leeral waaye comme waxtu bi jot na ma euh, thème bi am na solo am wax sëñ Mouhamed la leen ci leeral dafa day sëkk li wax man mooy gis naa ne tem jar ñu def ay débat laaj ay spécialiste ak ay def ci ay comme ni ko sëriñ waxee pour gën a gën a mën a développer tem bi aajo bi nga xam ne aadama yi aajo parce que am nañ ay xool yu ñu leen seen bopp loolu ñàkk temps débat yi yaa ngi ko leeral kon li ñu ko leeral ci wax ji neex la dañ doon gën a xamle liñ ci dégg rek waaye wax ji neex la nañ kon ñu ngi lay sant di la ñaan nga am di si succès projet yooyu ngay nekk mën cee jàpp ci parce que diine bi mooy ñoo xamante ne mooy sa loolu kon ci li ngay yëngu ci nga mën a jàppale sa ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla jàpp bu baax ci taxaw seetlu bu am solo boobu nga xamante ne def nga ko ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne ñii tontu laaj yi ñu ci wàllu fiqh amoon war nañoo jël kàddu gi tey ngir am laaj yuñ tontu ci laaj yi fi jàlloon waaye nag waxtu bi moo ñu ko may waaye incha allah suba laaj yi fiqh yi incha allah des na ci tontu bu suba yàlla ba lay waxtaan wi jeex ñu fàttali ne suba rek. Mouhamed Galaye Ndiaye wala professeur Mouhamed Galaye Ndiaye moom lañ fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane allahun fi fik fi fikri Seyxul Xadim maanaam yoonu Seyxul Xadim yi daal moom amul violence violence amu ci lépp jàmm la rek loolu la fas yéene waxtaane incha allah kon ñu bàyyi ko xel ginnaaw suba tamit ci dibéer ji docteur Aynina Aynina Guèye euh, moom lañ fas yéene dalal incha allah su ko defee moom mi ngi waxtaane les maladies cardiovasculaires maanaam koor gi ak ñi nga xamante dañoo am ay feebar yoo xamante ne xañ na day tax ñu bañ a woor loolu moom incha allah waxtaan bu am solo la war doon euh, képp koo xamante ne bëgg nga cee am ay ay ay ak ak leer ak leeral incha allah ginnaaw suba docteur Aydina Guèye dana am tamit ay professeurs yoo xamante ne moom lañ moom la fas yéene feggool ku ñuy wax Abdoulaye kan ak may Maymouna Ndour ñun ñëpp incha allah ak docteur Diop ñoom ñëpp daan teewee jotaay boobu ginnaaw suba tamit ci altine ji Abdoulahi Diop moom lañu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane ash-shi'rul walafi muridi kon ñu jox kàddu gi Serigne Khadim Diouf mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci thème bi bismillah inna waliyallah hasbiyallah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu alayhi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Serigne Mouhamadou Lamine euh, ci turu muassasatul wafa'i bi huquqil iman waxtaan wi nga xam ne sàkku woon nañu ko ci yow euh, defin bi rafet na lool mbooloo mi itam teewlu nañ ko bu baax te li firndeel loolu mooy laaj yi nga xam ne rot na fi di laaj yu am solo yoo xam ne teewlu bi ñu doon lu waxtaan wi moo tax euh, ñu génne ko ci biir laaj yooyu dañ ci jukki yenn laaj rek yi nga xam ne mbooloo mi andi nañ ko laaj la ko su ko defee euh, nga di sàkku sa tontu ci loolu sëriñ bi kii nee na dafay laaj xaalis yi lan moo tax ñu gën a forante nee na xaalis yi lan moo tax ñu gën a forante maanaam euro bi ak euh, CFA bi ak dollar bi lan moo tax ñu gën a foorante waaw laaj boobu xam naa ne ñu bëggoon a leeral dana yaatu waaye leeral ni mu gën a rek dana génn sujet bi waaye gis naa ay laaj yu bari xam ne ko dëppoo tax mu waaye ci gàttal yu bare bare daal yoo xam ne ñoo xam ne li ñuy xalaat fii mooy capacité économie réew mi euh, ndax su fekkee sa xaalis dafa bi ñu jënd marchandise euh, boo jënd mu jóge a cher maanaam am xam ne dañuy suufal seen xaalis. ngir seen exportation bi gën a mën a bëri exportation ci balance commerciale ba pare ci réew yëpp dane ci li a gàtt daal xaalis comme produit ndax lay dafa am ay marché financier xaalis ko jaay dañ ko jaay dollar di nag li tax ceeb ñu ko jaay cent franc daam ñu bëgg ceeb ñi ñoo xam ne ñor demande ñor offre ne dinañ ko jaay ba niveau ci prix xaalis it daanaka dafa amee marché financier waaye yemu ci critères yooyu am na yeneen critères seen exportation waaw bu ko def xëy na fi lañ xam nga xëy na ko laaj bu noppee man man man man ñu ma leeral ko. boobu leer na kii itam nee na day laaj nee na tubaab yi seen pexe yu bari yi lu tee ñu mën a réussir ci jële fi ak ñàkk. loolu loolu laaj bu am solo la. ci introduction bi noonu def ci économie islamique euh, xam nga tubaab yi liñ leeral ci introduction économie islamique ne ñoom dañuy jàpp ne euh, société àdduna bi ñu fi nekk li fi nekk ci njariñ lu néew la nit war ci jëkkante fexe ba euh, kenn ku ne am sa wàll kenn ku ne tëri sa profit l'islam nag gisawul noonu dafa jàpp ne li fi ne ci alal li fi ne ci njariñ ci kaw suuf doy na léegi nag ni ko séddalee ak ni muy dëppoog yoon yàlla moo jam solo kon nag li tax tubaab bi seen pexe yu bari jëluñ fi ñàkk dafa bokkul seen motivation ni ñu xalaate la maanaam seen doxin ci bopp moo doon doxin woo xam ne dëppoot ak doxin suñu borom ndax euh, dañu am jikko yoo xam ne yëguñu ko seen biir su fekkee environnement kenn ku ne si njariñ bopp kepp ngay topp doo xool njariñu ka ci des euh, bu yàggee euh, mën ngaa barile kee di ñàkk bari léegi ñàkk rek moo fi maanaam li ma doon wax léegi am na réew yoo xam boo demee quatre vingt pour cent alal réew mi cinq pour cent ñoo ko ñoo kon nag ñoom mënuñoo jëlee ñàkk seen réew kon mënuñoo ko jëlee ci àdduna bi xam-xam bi nag am na fi waaye pas-pas bi moo fi amul te pas-pas bi itam faw soo doxin maanaam bàyyi xel àlaxira ak topp ndigal yàlla yi man laa motiver moo tax ñoom bu fi mën a jëlee. jërëjëf xam naa dañuy ñemale foofu laaj rek di ñaan mbooloo mi.